wa xulafaa'ihi al-muhtadiina wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ba tey kon ci kitaabul wudu bu al-jaami' as-sahiih wal imaam abu abdullahi muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn al-mughiira ibn bardizbah al-buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari gisoon nañ suñu jotaay bi baabu taxfiif fil wudu maanaam buntu bu woyofal ci njàpp yi nga xamante ne dañ koy def fekk ci ngëneelum njàpp la wala boog dañ koy def fekk njàpp la loo xamante ne dañ koy def te jubluwuñ ci julli wala loo xamante ne njàpp farata la ca wala boog ngir ñu jàpp ci kaw njàpp boo xamante ne maanaam ngir yeesal njàpp wala yu mel noonu euh, gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne dafa doon nettali bi nga xam ne moom la fanaanoon kër sayyidat Maymunata radiyallahu taala anha di kër yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gisoon nañ tamit ci mooy xadiisul baytuuta bi gisoon nañ tamit maanaam ne kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàpp woon maanaam njàpp gi nga xam ne mooy njàpp gu mu woyofal naka noonu moom Mawlana Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma daal di moom itam jàpp googu na xeetu njàpp gisoon nañ ci baabu isbaaxul wudu maanaam buntu euh, matal njàpp te boobu gis nañ ci li nga xamante ne moom mooy xadiis sayyidina Usaama te mooy Usaama ibn Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anhuma li nga xamante ne dafay wax ci Yonent bi sallallahu alayhi wa ñaari jàpp yi nga xamante ne moom la jàpp ba nga xamante ne ci la jógee Arafa ba dem Musdalifa ci yoon wi mu daal di jàpp njàpp goo xamante ne daf ko woyofal ginnaaw bi nga xamante ne dafa tuur ndox ci peggu euh, dot yi waaye ginnaaw gi tamit mu daal di jàppwaat geneen jàpp goo xamante ne euh, ngir mën a julli la gisoon nañ tamit xadis bi nga gisoon nañ tamit baabu ghasl wajhi bil yadayni min gharfatin wahida maanaam bunt bi nga xamante ne imaam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari daf koo nase ngir mën a maanaam ci di leeral ne ni nga xam ne noonu la ñuy raxasee xar kanam maanaam nga xamante ne da ngay tibb benn tibb maanaam bu bu fekkente ne da ngaa at wala boog nga sotti ci loxo ndeyjoor bi ngay sotti feeg bu dee da ngay as loxo ndeyjoor bi ngay ase waaye danga koy daal di boole ak loxo bi su ko defee nga daal di raxas sa xar kanam maanaam nga xam ne loolu la ciy leeral euh, te duñu asandoo ci ñaar yëpp maanaam waaye benn bi rek ngay as niki noonu bu ñuy sotti tamit benn bi rek ngay sotti waaye da après da koy boole nii ginnaaw bi nga daal di ci raxas sa xar kanam loolu gisoon nañ ci tamit xadis gisoon nañ ci xadis sayyidina ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma bu mu melalee njàpp yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ak xeetu teeg santal boo xamante ne def na ko ci njàpp gi nga xamante ne moom la jàpp benn benn sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ginnaaw gu mu ne hakada ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yatawadda noo sax noonu nii laa gisee ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu daal di koy jàppoo ginnaaw gisoon nañ ci baabu tasmiyati ala kulli xaalin wa inda al wiqaa maanaam buntu tudd maanaam di tudd borom bi subhaanahu wa ta'ala te ci bépp xaal boo xamante ne war nañ cee nekk maanaam tudd gi nga xamante ne lañ ciy tudd borom bi subhaanahu wa ta'ala ci lépp loo xam ne dañ koy tàmbali raw mu daal di ci indi daal ne ak nit ki maanaam bu jote bi nga xamante ne moom la ñuy joxe ak soxna yi maanaam ngir mu leeral ci ne su fekkente ne ci xaal boobu la ñuy tudd borom bi subhaanahu wa ta'ala kon ci xaalum jàpp day nekk loo xamante ne day gën a feddaliku moom borom gëneel yu kawe di borom leer yu mag yi moom njàpp te nekk nekk xeetu jaasi goo xamante ne maanaam gan ngànnaay yu jullit ba noppi weesu wee ba pare teg ci njàpp nekk loo xamante ne maanaam borom ngën ngënal yu rëy la ndax comme ni nga xamante ne loolu la ñëwee ci lu benn ci ci bi ñaar ci ay xadiis gisoon nañ ci xadiisu Abdullah Mawlana Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la borom bi su yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moom nee na mu nee na yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne saa yu fekkonte ne kenn ci yéen dafay dikkee njabootam mu daal wax bismillah allah maanaam soxnaam mu daal di wax bismillah allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqtana bu ko fekkente ne dafa wax jooju la ñaan bu fekkente ne dañoo dogal ci moo seen diggante ak doom juddoo ca bu boobaa shaytaane du ko lor niki noonu gisoon nañ ci baabu ma yaqulu 'inda al-khala' maanaam buntu li nga xamante ne moom la ñu wax fa fa euh, wanag wa maanaam nit ki bu demee ba ci buntu wanag wa laata muy dugg li nga xamante ne moom la ci moom lañ ciy wax gisoon nañ ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dafa ni yenente bi sallallahu alayhi wax sallam dafa baaxoo woon di def ne saa yu dugg ci maanaam wanag rek dafay wax allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith te am na ci ay riwaayaat rawatina am na bu nekk ci sahih imam Muslim am nay nekk ci yeneen téere yi nga xam ne day tàmbalee bismillah ne bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal indi na ci maanaam mutaaba bu bu Muhammad ibn Arara bu jëlee ci Shu'ba mu ne boobu tamit ak tamit bi nga xamante ne moom la jëlee ci ci Ghundar te moom mooy Muhammad ibn Ja'far mu jëlee ci Shu'ba bi nga xamante ne moom yëpp wax dafa wax ne iza atal xalaa saa yu dikk maanaam su dikkee wanag bi maanaam mu gën a leeral baat boobu ci baatu ci nga xamante ne moom la Euh, Musa ibn Ismaïl te mooy at-Tabuzaki jëlee ci Hammad te moom mooy ibn Salama nga xamante ne moom la jëlee ci mu ne mu ne mu ne baat mu ne riwaaya boobu daf ni idaa daxala xalaa naka noonu Sa'id ibn Zayd te waxoon nañ ne mbokk la frère la ci euh, Hammad ibn Zayd euh, moom mu daal di jëlee ci Abdul Aziz bi nga xamante ne moom moo solo riwaaya bu njëkk bi te moom mooy ibn Suhayb alayhim alal jamii rahmatu min allahi wa ridwan moom mu daal di wax ne iza arada an yadxul maanaam su nammee dugg maanaam loolu li muy tekk moom mooy ne dafay leeral ne maanaam kon bu ñu nammee dugg la ñuy wax wax jooju waaye duñ ko wax fekk duggaguñu ci ci ci duggaguñu ci wanag wi léegi nag mu daal di indi tamit baa buntu mu ne baabu wad'il maa'i 'inda al-xalaa buntu def deg teg wad buntu wada teg alma i ndox indal xalaa i foofu wanag wa maanaam gis gis nga maanaam te moom mooy bërëb bi nga xamante ne maanaam mooy xalaa waxoon nañ ko nee nañ moom dañ koo tuddee alxalaa ngir wéet gi nga xamante ne moom lañ ciy wéet niki noonu tamit dañ koy wax alxalaa ngir tamit moom jëmmi boppam rek wéet gi nga xamante ne moom la wéet nit ñi duñ fay faral di dem ndax duñ fay faral di am soxla lu dul suñ fa soxlaa loolu moom maanaam moo tax ñu tuddee ko alxalaa maanaam te moom ak al moo tax ñu tudd al xalwa maanaam foofu la jóge maanaam mooy ak ak wéet maanaam beru bi nga xamante ne mooy moom la nit ki di beru di nekk moom dong ak boromam subhaanahu wa taala wala boog mu wéet rek dañ naan dafa nekk ci xalwa mooy bu fekkee te dafa wéet waaye buñ ko indee ci langage ci mustalahaatu euh, suufi yi ci la baatu xalwa di tekki i'tikaaf boo xamante ne dañ koy def mm. maanaam te loolu comme ni nga xam ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon koo xamante ne moom dafa bëggoon di beru di nekk ci comme li nga xam ne maanaam moom mooy niñ comme xadis bi ñu gisoon ci Badul Wahyi euh, ne yenente bi sallallahu alayhi wa dafa bëggoon di nekk kuy kuy kuy beru maanaam di wéet ci xaaru maanaam loolu moom mooy cosaanu maanaam xalwa yooyu tamit waaye ala kulli xaalin maanaam fii liñ ci namm daal moom mooy buntu dugg xalu dugg maanaam ci néeg woo xam mooy wanag Euh, baat la baat baat la nag boo xamante ne maanaam nit ñi dañ koy faral di jëfandikoo te di dañ ciy jublu maanaam dañ koy wax ngir tuddee ko tamit waxin wu rafet moo tax ñu ñu koy tuddee mboolem tur yi nga xamante ne lañ koy tuddee te insha allahu taala danañ ci ñëw mu daal di wax ne maanaam kon fii daf ciy leeral ne maanaam bu fekkente ne nit ki dafay dem ci wanag wi dafay soxla ndox maanaam te loolu ngir mën a setlu la maanaam ginnaaw bu fa jugee waaye nag loolu du saa nekk lañ koy def. comme ni nga xamante ne noonu la nekkee woon ci hadith sayyidina Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala ta'ala anhuma bi nga xamante ne gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu bi nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa jàpp na te tuddul fan la jëfandikoo wee ndox wala xeer wala yu mel noonu mën na nekk nag ne daf ko tuddut waaye am na ala kulli xaalin insha allahu taala de maanaam loolu daal eh, moo tax lenn ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi di tegtaloo ci lu mel ni ci xadis boobu ne maanaam jëfandikoo ndox mi maanaam du nekk loo xam ne lu farata lay doon lu dul nga bëgg a julli maanaam boo demee ba waaj a julli ci ngay mën a jëfandikoo ndox wala boo xeer wala papier toilette wala dara rek loo xamante ne day dindi sobe bi def koy dagg hmm. loolu insha allahu taala danañu ci ñëw maanaam lii imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina indiwaat beneen bunt boo xamante ne baabul istinjaa bil ma la koy tudde maanaam buntu maanaam tàncu ci ndox waaye euh, balaa balaa muy indi bunt boobu moom bunt bi xaw nañu bokk li ñuy jëfandikoo waaye maanaam fii dafay leeral ne da koy waajal maanaam nit suy dem ci wanag bi day waajal tamit li nga xamante ne moom lay soxla ci wanag wi wala boog waajal ko itam dana nekk loo xamante ne lu baax lay doon loolu moom lay wax fii mu ne xaddathana bil isnad al muttasil fii awwalil kitaabi ilayhi qaala xaddathana abdullahi ibnu muhammad te moom mooy al musnidi rahimahullahu taala waxoon nañ ko moom mooy sëriñu imam al buxaari bi nga xamante ne maamam tamit moo nekkoon sëriñu maamu buxaari maanaam moom mooy nga xamante ne ndax moom moo euh, dugaloon imam al maanaam maamam boobu al yamaan moom moo dugaloon maamu bu al buxaari mooy al mughira bi nga xamante moom moo ko dugaloon ci l'islam ba nga xamante ne moom moo tax wala goog nga xamante ne moom la ñu am moo tax al-Bukhari ñu naan mawlaahum maanaam ngir ne moom bokkul ci maanaam al-Ju'fi plutôt maanaam al ñu neen mawlaahum maanaam Bukhari parce que Bukhara la dëkk waaye Ju'fi parce que ñoom fa euh, askan woowu ñoom ñoo leen dugal ñoom seen askan ci l'islam moo tax moo naan al euh, Ju'fi mawlaahum comme ni mu ñëwee ci njaal beenu Euh, Riyadou Salihina boo xam ne moom an-Nawawi rahmatullahi alayhi bi muy melale foofu ci xadis bu njëkk bi daf ne axrajahu Muhammad al-imaamaani daal di Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari daal di mawla al-Ju'fi mawlaahum amma bi muy tudd imaam al mus imaam Muslim dafa wax ne euh, euh, an-Naysaburi daal di min anfusihim maanaam ci ñoom la bokk. maanaam kon moom mooy abu kon abdullah ibn muhammad te moom mooy al-musnidi moom lañ ko xam ngir ne lu bare bari la solo moom mooy abu ja'far al-musnidi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna bisub alxamis bi nga xamante ne maanaam ci euh, weeru dul qiyaada nga xam ne juróom benn guddi dong ñoom ñoo ci desoon ci atum deux cent vingt-neuf ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi euh, wa alihi wa moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala rek moom moo solo ci moom ci waa asxaabu kutubu sitta ndax moo benn ngir ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy mag gi mu nekkoon mag ñaareel bi ci des moom mooy teel gi gé maanaam euh, fi mu dëkki woon maanaam ñi ci des laataa ñuy wër yeneen dëkk yi ba yegg ci foofu fekk na ko mu génn àdduna loolu moom moo ko waral mu ne qaala xaddasanaa mu ne xaddasanaa Hashim ibn al maanaam mooy ki nga xam ne moom moo gën a siiwee woon ci ñu koy dàqantelee Qaysar maanaam xam ngeen Qaysar mooy buuru Ruum yi maanaam dañ ko doon wax Qaysar mooy Hashim ibn al-Qasim ibn Muslim ibn Muqsim muy Abu Nadr mooy mooy mooy tamit mooy kunyam Abu Nadr al-Laythi moom mi ngi gaane adduna cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna deux cent septième année ci ginnaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi ci li gën a wér am nañ tamit ñoo xam ne wax nañ ni deux cent cinquième année ci la génn ci la euh, ci la génn àdduna moom nag dafa borom bi subhaanahu da ko mane woon gan maanaam mu nekk borom alal gu baree baree baree bare mu nekk tamit borom alal maanaam nekk koo xamante ne ku Euh, am euh, kattan la woon tamit borom bi subhaanahu wa mayoon ko kattan mhm. mayoon maanaam doole mu nekk koo xam ne borom bi doole la woon nekk borom alal ba pare nekk boroom xam-xam bu mag maanaam boole maanaam ba pare waaw maanaam daanaka buur la rek mhm. maanaam moo ñu ñu koy wax Kaysar mhm. maanaam moom nag euh, nee na moom danaan ànd ak imam Ahmad rahimahullahu taala wax na imam ahmad ne ko moom mi ngi génn adduna kon ci cent trente-quatrième année bi ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn adduna kon deux cent septième bi ko waxee maanaam waaye boobaa mi ngi am soixante-treize ans mboolem waa asxaabu kutubu sitta euh, solo nañ ci moom ay xadis seen xadis maanaam solo nañ ci moom ci intermédiaire maanaam bi waatu waasita solo nañ ko moo tax dañ naan rawaalahu asxaabu kutubu sitta wala rawaalahul jamaa waaye nag am na beneen tamit particularité bu mu am moom mooy waa mooy ci ak ci kutubu sitta yëpp keneen tudd ci nii ni moom kenn tudd ko ci ba mu des kenn maanaam al imam ibnu Maaja am na benn sëriñ bu tudd Hashim ibnu Qasim al-Harrani maanaam kon ñoom ñaar bokkuñu maanaam kon kii moom mooy euh, Hashim ibnu Qasim moom al-Baghdadi la at-Tamimi al-Baghdadi ke al-Harrani la euh, kon ñoom ñaar bokkuñu mu ne qaala haddathana warqa te moom warqa moom mooy warqa ibnu Umar ibnu Kulayb al-Yashkuri euh, moom dañ ko tamit ash-Shaybani euh, moom Abu Bishr moom mooy dàqantalam euh, warqa bi tamit moom kese moo tudd warqa ci waa ashaabu kutubi sitta maanaam moom it waa ashaabu kutubi sitta yëpp solo nañ ay xadiisam moom mooy ñoo lañu borom asmaa'ul mufrada yi moom ñu ngi génn adduna tamit cent soixante-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme Hammad ibn Salama comme euh, Sa'id ibn Zayd tamit maanaam ñoom ñëpp cent soixante-septième année bi ci leen génn adduna euh, mu ne qaala haddathana mu ne an Ubaydullah ibn Abi Yazid te moom mooy Ubaydullah ibn Abi Yazid al-Makki moom waa Makka ñoo maanaam ña ko ci waa Makka lañ woon euh, moo tax ñu naan ko al-Makki al-Kinaani Euh, mawlaahum moom euh, a euh, moom it ñëpp ci waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ci ay xadiisam mi ngi génn àdduna cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit keneen tuddul Ubaydullah ibn Abi Yazid kudul moom ba am na nag imaam an-Nasaa'i taala solo na ci ku ñu tuddee Ubaydullah ibn Yazid ba ibn Abi Yazid ibn Yazid moo tax ñu leen jaawale at-Taa'ifi kon ñoom ñaar lañ bokkuñu euh, te mu kooku itam dafa solo ci Mawlaana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma comme ni nga xam ne noonu la Ubaydullah Ibn Abi Yazid bi solowee ci Sayyidina euh, Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma mu ne an Ibn Abbas te moom mooy Mawlaana Abdullah Ibn Abbas al-Habr mooy ba faxru euh, baxrul al-bahr mooy habrul ummati wa turjumaanul Qur'aan borom jàllale yu màggee ak xam-xam bu rëy ba nga xamante ne moom mooy borom gëneel yu kawe yi boro bokk ci ñu ëpp luñ solo ci xadiis ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon nañ tamit ay mbiram anna nabiyya nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon ñoom ñëpp waa xaabu kutubu sitta solo nañ seen xadiis ba def sëriñ bi maanaam sëriñu imaam al Buxaari bi mooy Abdullahi ibn Muhammad al Musnidi maanaam ñoom ñaar maanaam moom rek moom la waa ashaabu kutubu sitta solowul mbo ay xadiisam te eh, imaam al-Bukhari rek moom moo ko solo maanaam anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daxala dafa duggoon alxalaa maanaam mooy wanag wi na fa wadaatu ma daa di tegal la woo ñeel ko wabu an wabu an maanaam ndoxum njàpp maanaam wabu moom mooy ndoxum njàpp al wudu moom mooy jàpp comme ni nga xam ne noonu la ñu waxee as-suhuuru moom mooy xëdd as-suhuuru mooy li ñuy xëddee maanaam comme al-futuur al-fatuur comme as-su'uudu comme ak sa'uudu as-su'uudu mooy yéeg as-sa'uudu mooy li ñuy jëfandikoo ngir yéeg escalier yi ñuy yéegee wala échelle bi ñuy yéegee maanaam kon loolu moom ñoom yii moo maanaam loolu bari na ci arab loo xamante ne lu mel noonu la nee na bi nga xam ne loolu la ko wax ne maanaam mm, lii tamit dañ kon dañ ciy jàngee Euh, maanaam xale yi mën war nañu maanaam di mën di liggéeyal mag ñi loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy ne euh, nit ñi war nañu di mën a liggéeyal maanaam comme saxaaba yi radiyallahu anhum dañuy liggéeyal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu tamit cosaan la ci liggéeyal yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal nit yàlla yi niki noonu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim niki noonu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jànge maanaam kon bu boobaa bu fekkente ne yu mel nii la tamit maanaam comme kër gi ñoom ñeneen ñi ngi fi woon waaye moom moo dem defi ji lool ngir ne moo ci gënoon a ndaw maanaam kon ñu xamee tamit ne am na maanaam yenn mbir yi nga xamante ne diisul maanaam ndax xam nga tibb ndox rek yóbbu doolu diisul te xale yi mën nañ ko bu boobaa ñu koy dikk di maanaam ñu koy wax xale yi maanaam ñu di ko def moo gën ñu yabal mag ñi ci boobu boobule mbir maanaam loolu yëpp maanaam dañ koy jànge ci jëfu sayyidina Abdullah ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi mu ne waaye nag bi nga xamante ne moom la am qaala yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne man wadaa hada man ana kan wadaa moo teg hada lii maanaam loolu tamit ngir ne maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo laajte ngir gën a mën maanaam ngir mën a xam ba kan mooy ki nga xamante ne moom moo def jëf ju màgg gi nga xam tene moom mooy jëf ju rafet ji ak njariñ gi nga xamante ne moom la am loolu kon dinañ ci xamee ni euh, maanaam kon ne nit ki mën naa def loo xamante ne amaan na moom daf koo làq daf koo def te nit ñu yëguñu ko waaye terewul ki nga xamante ne moom la ngëneel gi yegg ci moom wala ki nga xamante ne moom la ñu def ak njekk mu jëm ci moom mu daal di ji mu xam kan moom mooy ki nga xamante ne moom moo def njekk gu rafet ji ci moom bu ko defee moom mu daal di jóg mën koo delloowaat googu xeetu njekk maanaam ci anam gi nga xamante ne moom mooy ji mu gën a rafete waaye bi nga xamante ne daf koo wax mu ne fa ux bi la ñu xabaare ko maanaam ñu xabaare ko ni ko sayyidna mawlana mawlana ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom mooy ki nga xamante ne moom moo def lool ki nga xamante ne nag moom moo ko xabaare ci euh, wax ji am na ci riwaayaat yi nga xamante ne nee na sayyidat maymuna la radiyallahu ta'ala anha moom moo ko xabaare bi xadis bi nag bokkul ak xadis bi nga xamante ne moom mooy xadisul baytuuta euh, ñaari euh, xadis la yoo xamante ne dafa dafa wuute moo tax euh, li nga xamante ne moo tax bi nga xamante ne la yeneen te loolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu génnee gis ko la xam ne kon maanaam bii fii tamit partie bii dañ ci xamee ne kon amul euh, maanaam nit ki buy dem woon ak amul obligation wu euh, maanaam yóbbaale ndox ngir ne bu fekkoon ne dafa am obligation wu yóbbaale ndox kon yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dana yóbbaale ndox ndax tamit ci fi fi fi muy dem foofu amul woon lu ñuy jëfandikoo loolu moom moo lay wan ne tamit kon jëfandikoo ndox moom maanaam ngir setlu maanaam nit ku loo xamante ne day nekk farata ci jamono ji ngay dem ci wanag wi waaye jamono ji nga waree julli ngir nga mën a matal laab gi nga xamante ne moom mooy laabu sobe gi ci lay nekkee loo xamante ne day daal di ràññeeku kon li nga xamante ne noonu lañ ko waxee ne am na ci yoon wu jóge ci imam Ahmad ak Ibn Hibban rahimahullah boo xamante ne ci dañ dañ cee wax n sayyidat Maymuna radiyallahu ta'ala anha moom mooy ki nga xamante ne moom moo xabaare yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne moom la imam ahmad ibn euh, moo tax euh, kon loolu moom yoonu imam ahmad la ibn hanbal ak imam bi nga xamante ne loolu la mu ne fa dammanii mu daa di may taf euh, mu daa di mu mu mu ne yonent bi sallallahu wa sallam maanaam daa di fa wa qaala mu daa di wax ne maanaam mu ne allahumma yow buur yàlla mi ci turu rafet yeeg mele yi yëkkati ko yi mu ne allahumma yow buur yàlla mi ci turi rafet yi ak melo yu yëkkati ko yi faqihhu xamal maanaam na ko may xóotu xam-xam fi diini ci xam ci ci ci diine maanaam am na kon ci riwaaya boo xamante ne gisoon nañ ko euh, bi ñu tollee ci baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam allahumma allimhu alkitaab maanaam ci buntu boobu gisoon nañ ne maanaam même jëmmi xadiis bi bi nga xamante ne foofu dafa jëfandikoo allahumma allimhu alkitaab maanaam fii mu jëfandikoo baatu allahumma faqihhu fi diin maanaam yàlla na nga ko may ak xereñ ak xam-xam maanaam bu xóot ci diine maanaam te lool moom mooy tamit ne moom mooy téere rek maanaam bu boobaa alkitaabu téere bi dafay daal di làmboo alquraanul karim ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbooleem li nga xamante ne moom la moom la làmboo am na ci beneen riwaaya boo xamante ne mi ngi ci imaamu ahmad rahimahullah boo xamante ne tamit wax na fa leneen ni cause bi nga xamante ne moom moo tax yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko moom mooy ne bi mu taxawee di julli ci wetam daf ni ko ñëwal mu mu ñëw ci wetam waaye ginnaaw bi mu daal di puusaat tuuti ci ginnaaw mu ne ko lan moo tax ma lay xëcc saa su ne yow ngay delluwaat ginnaaw mu ne koy nan laay mën a jullee nan laay tolloowee ak yow te yow yaay ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam kenn di tolloo ak yow mu daal mu daal di mooy taf ci boppam ne allahumma faqihhu fi diin maanaam yàlla dolli ko xam maanaam dolli ko xóotuwaay xam-xam ci diine maanaam yooyu yëpp dañ ciy jàngee ne maanaam sew-sew xam-xam bu xóot bi nga xam ne moom la Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma amee maanaam fii nag laaj bi nga xamante ne moo fii ñëw mooy ana lan la ñaan ji askanoonte ak jëf bi nga xam ne moom la Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma def maanaam moom mooy ne comme que dafa ñëw indi ndox ci jamono joo xamante ne xam na ni dañ koy soxla te it dafa ñetti possibilité moo amoon mooy mu bañoon a def dara loolu mooy benn bi ñaareel bi ci def moom mooy mu ñëw dugg ci biir wanag wi maanaam dugg ci biir wanag wi indi ko waaye loolu tamit xëy na gën naa gën te ak akum xel maanaam ndax euh, comme mi ngi ci biir wanag wi ñëw nga dugg ba ci biir wanag wi naan da koy indil ndox mi loolu xëy na dëpp dëppoo la kum xel waaye li nga xamante ne moom la xool ne moom moo gën a yanu maanaa te xëy na mooy ëpp njariñ mooy mu tegal ko ko ci bunt bi foo xamante ne bu ubbee bunt bi du du du du tuur ndox mi waaye mu teg ko rek ci wet bi nga xam ne buy ubbi buntu bi rek di gis ndox mi bu boobaa mu daal di xam ne kii kat ah maanaam mu daal di koy li defee noonu loolu nag xel mi mu laaj maanaam ak tamit xam ne ku képp ku dem ci wanag da nga soxla euh, maanaam setlu moo boobaa nag loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax maanaam moom mooy ne mooy fiqh bi maanaam xam-xam la loolu dafa loolu xeetu déggin la bu rafet ci diine moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñaan borom bi subhaanahu wa mu yokk ko ci dégg-dégg mu am ci digg déggin bu xóot bokk na kon ci li ñuy jàngee ci xadis bi mooy njariñ gi mooy ne nit ku la defal njariñ maanaam nga nga delloo ko ko te delloo ko ci anam gi mu gën a rafete waaye fii nag delloo win gi mooy ñaan gi kon tamit beneen bi ci def moom mooy ndekete nit ki bu la defalee lu njekk amaan na doo ko mën a defal njëkk gi ci saasi wala doo ko mën a defal lu mel noona waaye mën nga koo ñaanal maanaam googu xeetu ñaan tamit dafa bokk ci maanaam di ñaanal nit ki la defal njëkk loolu tamit dafa bokk ci ni ñuy nawloonte ak moom beneen bi ci def ndax ndax ndax jàpp rek ne dafa normal nit ñi nekk maanaam defal la lu lu baax wala nekk loolu jàpp rek ne daa normal kooku vraiment ku ku ku ku xelluwul moo koy def euh, beneen bi ci def moom maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne mu'jiza yenente bi la sallallahu alayhi wasallam ngir ne ñaanam nangu gi nga xamante ne moom la nangu ci mawlana ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom dem na ba nekk foo réew xeet wi nekk ki nga xamante ne moom mooy firikatu alquran bu mag bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardah xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi war ko ci xadis numéro 75 ak ak 7270 imam Muslim indi woon indi imam at-Tirmidhi indi na ko ci xadis numéro 3824 imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 166 imam Ahmad Ibn Hanbal moom indi na ko ci xadis numéro 2397 2422 2879 3022 3032 3102 ak 3379 kon waa ashaabu kutubu sitta imam Abu Dawud ak imam an-Nasa'i rahmatullah alal jamii ñoom ñoom ñoo ko indiwul maanaam mu daal wax ne tamit baabun mu daal di indi benn bunt beneen bunt mooy baabun buntu ngi nii mooy li ci wax mooy laa tustaqbalu duñu jublu al qiblatu ci qibla bi bi gha'itin ci xayta te moom mooy eh, dem àll aw wala boog bawlin ak mbéewal te moom mooy tuur ndox illa ludul indal binaa'i faf eh, tabax yi jidaarin moo xam Euh, sàkkat la aw nahwi yi wala boog lu ko nuru ci riwaaya euh, euh, Kushmayhani rahimahullah moom aw ghayrihi la bind maanaam wala boog leneen maanaam moom mooy li nga xam ne moom lay wax fii mooy ne bu ñu demee ci wanag yi li nga xamante ne maanaam nit ki du warul jublu ci xibla nit noonu maanaam nit ki noonu du ko wan gannaaw itam ci hadith bi dinañ ko gis insha allahu taala Euh, te maanaam mooy bu nekkee ci wanag bi maanaam maanaam buy dem wanag maanaam muy dem àll wala bokk muy tuur ndox ndax ñaar yooyu la def ci wanag bi mooy dem àll wala tuur ndox bu boobaa nag mu ne ba mu des su fekkente ne nag dañoo nekk ci biir tabax yi maanaam ci biir dëkkuwaay yi booba nag buñ ci nekkee nga xamante ne am na lu dox te diggante ak xibla bi bu boobaa nag mën ngaa daa daa di jublu mazhab bii nga xamante ne moom la imam al-Bukhari dene maanaam mazhab la boo xamante ne euh, daf koo indee nii ànd ak xam gi nga xamante ne moom la xam wuute borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci bile bunt euh, waaye li nga xamante ne moom moo jara leeral ki moom mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom ci jëmmi boppam imaamu mujtahid la maanaam mbooleem borom xam-xam yi seedeel nañ ko ne moom ci boppam maanaam imam mujtahid la boo xamante ne moom rek ci boppam ngiiru boppam la yoon maanaam goo xamante ne gënuta tuuti ñi mazahibul arba'a yi gënul nekk ku gën a wàcce ci niveau que ñoom imaamu Malik ñoom imam Abu Hanifa ñoom imam Ash-Shafi'i ñoom imam Ahmad ñoom Sufyan ath-Thawri ñoom imam al-Awza'i ak ñeneen ñu mel ni ñoom rahmatullahi ala al-jami' maanaam ñoo ñoo yam rek maanaam même ñoom ñoo yam kon nag maanaam moom bu amee benn gis-gis ci njiir ci ci benn atte daf koy indi beneen bi ci def moom mooy li ñu wax naan fiqhul Bukhari fii tarajimihi maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala fiqam boo ko bëggee xam da ngay dellu ci ni muy nosewee bunt yi loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne bu bu am la imam al-Bukhari rahimahullahu taala comme niñ ko waxee léegi comme boroom xam-xam yi nga xam ne mooy imam yu ñëw ci ginnaawam ñëpp seedal nañ ko màggaayam ci xam-xam ba seedal nañ ko tamit mu nekk koo xam ne imam mujtahid mustaqil la ku indépendant la beneen bi ci des moom mooy seedal nañ ko ne euh, maanaam euh, maanaam maanaam xattaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay sëriñam dañ ko doon seedeel ak màggaayam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci ñenn ci ay sëriñam liñ ko doon waxal mm. maanaam loolu yëpp kon dafay daal di nekk loo xamante ne day tax bu jëlee benn position ci benn mbir ànd ak xam na wuute gi nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi am rahmatullah alayhim maanaam dañuy gis ne loolu daf cee jaadu dafa jaadu rek mm. daf dafa jaadu rek ànd ak ndax lu mel nii bu ko leeralu woon nii duñu xam lan mooy mazhabam loolu moom moo tax mu daal di koy waxee ni leeral ko maanaam mu gis ne moom lii la jàpp lii nga xamante ne nag moom la jàpp moom mooy wax ji gën a noot ci mboolem waxu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci mazhab bi maanaam borom xam-xam yi rahmatullah alayhim am na ci ay yu bari yoo xamante ne moom la ñu wuute maanaam lu tax ñu wuute ci masala boobu maanaam ndax tey bu fekkente ne nit ki am na droit buy dem wanag maanaam buy tuur ndox wala boog muy dem àll am na droit jublu ci xibla bi waaw wala déet am na droit wan ginnaaw xibla bi waaw wala déet loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wuute ci ñu njëkk ñi ak ci ñu mujj ñi wuute nañ ci ba yegg ci juróom-ñeenti wax yu wuute wax ji nga xamante ne moom mooy bu njëkk bi moom mooy wax ji nga xam ne moom la Euh, moom la fuqaha xanafiya yi wax rahmatullah alayhim mooy wax bi gën a siiw ci imam Abu Hanifa Nu'man alayhi min allah rahmatu wa ridwan te boobu wax moom mooy wax bi nga xam ne moom la njiiram gën a dëgëral niki noonu moom mooy mazhab la maanaam bi benn wax la tamit ci xanaabila yi rahmatullah alayhim imam Ahmad ibn Hanbal taxal nañ ko ci moom niki noonu loolu moom mooy euh, waxu Euh, ñu ma ku mel ne al imam Ibn Hazm mhm. euh, rahimahullahu taala ci zahiriyya yi mhm. euh, donte mazhabu zahiriyya yi dinañ ci ñëw insha allahu taala mais wax la joo xamante ne waxu zahiriyya rahmatullahi alayhim ci biir maalikiyya yi ku mel ne al imam Abu Bakr Ibn al Arabi rahimahullahu taala ci bi muy sharh sunan imam at-Tirmidhi ci aaridat al ahwazi aaridatul ahwazi sharh sunan imam at-Tirmidhi moom tamit boobu wax la dëgëral moom mooy ne dafa xaraam ci lu ñu joyal maanaam amuloo droit moo xam ci biir néeg yi ci biir dëkk yi nga ne wala boog ci nga ne parce que ñeenti xaal moo ne moo am maanaam ñeenti xaal moo am mooy nga jublu xibla bi wala nga dummóoyu ko maanaam nga ñaar yooyu ñoo am maanaam jublu moo am wala nga dummóoyu ko maanaam ñaar yooyu ak it maanaam wuute bi yëpp ci loolu la maanaam wuute bi nekkul ci bu fekkente ne jubluwuma xibla wala dummóoyuwuma ko waaye mi ngi ci bu ma jubloo xibla wala mu dummóoyu ko muy ñaar yooyu beneen bi ci def moom mooy ndax am lu dox sama diggante maanaam ma nekk ci ci ay sàkket wala beeg ci biir tabax wala yooyu am na effet waaw wala déet maanaam lii rek moom mooy wuute bi maanaam loolu nag su ma nekkee ci àll bi tamit ñu samp ma teg dara ci sama kanam maanaam teg benn euh, dara rek lu dox sama diggante xibla bi comme tey su ma doon julli ni may tegee dara saatir ci sama kanam ak xibla bi ndax danaa ndax parce que loolu moom ak nga nekkoon ci biir wanag yi ñu tabax ñoo yem maanaam kon ñu xam ne kon cas de gir yi ñeent la mooy man waaye loolu tamit maanaam dinañ ko gën a gis ci biir masala yi kenn ku ci nekk mazhab bi nga maanaam ni nga jàppee mbir mi euh, buntu bii masala bii parce que dafa bokk ci masala yi nga xam ne borom xoox bi dañ ciy xëccoo xëccoo yu metti maanaam dañ ciy wuute wuute yu xóot moo tax euh, ñu préféré wax ko ni donte dañuy wax mazhab bi rek wax vite fait li nga xamante ne moom moo tax ñu wute après ñu daal di continuer insha allah kon bu njëkk bi moom mooy mazhab bi nga xam ne ñoom mooy bu Hanafiya yi Hanabila rahmatullah alayhim wax nañ la tamit ñeneen ñi nga xam ne même jàpp nañ même jëm ni wax bi ku mel ne Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullah mooy ci mazhabam ñoom tamit loolu lañ jàpp maanaam moom mooy ne dafa xaraam ci lu ñu doyal maanaam nga nekk ci biir néeg yi nga nekk ci biti ñoo yam képp beneen maanaam ci ndànd fay-fay bi ñoo yem mm. muy benn ñaareelu mazhab bi moom mooy ne dagan na ci lu nu jooyal mm. loolu nag ku mel na sayyidina Urwa ibnu Zubayr radiyallahu anhuma ak ku mel ni Rabi'at ar-Ra'i sëriñu imaamu Maalik ak ku mel ni Daawud az-Zahiri nga ak te moom mooy mazhabu Zahiri yi rahmatullahi alayhim ñoom loolu lañ jàpp mooy ne ma nekk ci biir kër gi ak ma nekk ci biti kër gi ñoo yem ma nekk ci àll bi ak ma nekk feneen fu dul àll ñooyam mbir mi dafa dagan ci loolu joyal beneen mazhab bi moom mooy ñetteelu wax maanaam te souvent borom xam-xam yi rahmatullah alayhim suñuy wax maanaam loolu ñu jàpp ko parce que expression fuqaha yi bokkut ak muhaddis na fuqaha yi suñuy wax par exemple dañuy wax parce que euh, surtout fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim dañ naan la masalan borom xam-xam yi de wuuti nañ ci masala bi waaye ñetteelu wax bi mooy nangam maanaam ci ñetteelu wax bi la ñuy tàmbalee lu tax parce que jàpp nañ ne yow en tant que kuy jàng fiqh euh, borom xel war ngaa xam d'abord ñaari wax yu njëkk yi maanaam ñu nee la nangam dagan na wala daganul ñetteelu wax bi mooy nangam maanaam duñ la wax ñaari wax yu njëkk yi parce que ñaari wax yu njëkk lan la dagan na ak daganul dagan na ci lu ñu joyal ak daganul ci lu ñu joyal mooy ñaari wax yu njëkk ñu ne la ñett moo tax ñuy tàmbalee ne la ñetteel bi ñoom tuuma noonu la ñuy faral di waxe maanaam kon euh, ñetteel ñetteel bi moom mooy mazhabu jumhurul ulama maanaam mooy li ëpp ci borom xam-xam yi te loolu moom mooy mazhabu fuqaha u maliki yi mooy mazhabu fuqaha u shafi'i yi moom mooy tamit maanaam riwaaya la buñ soloo ci imam ahmad ibn hanbal rahimahullah te wax la joo xamante ne lu bare bare tamit ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ koo moom la ñu dëgëral ku mel ni imam al-Bukhari yi rahimahullah maanaam comme ni ñu ko indee fii ni ñett ñeenteelu euh, wax ji mooy ne euh, dagan na maanaam moom mooy ne jub maanaam wan gannaaw xibla moom dagan na waaye wan ko kanam moom moo daganut maanaam wan ko kanam ci nit ki buy dem àll wala boog muy dem wana maanaam mooy muy tuur ndox wan ko gannaaw moom dagan na waaye moo xam yaa ngi ci biir néeg yi moo xam yaa ngi ci biti waaye wan ko kanam moom moo daganut loolu nag wax la boo xamante ne ku mel ne euh, euh, imaam Abu Hanifa ak imam ahmad ibn hanbal ci yeneen riwaaya yuñ soloo ci ñoom ñoom wax nañ loolu ndax ñoom ñaar dañoo soloo ci ñoom ay riwaaya yu wute kon loolu moom mooy ñeenteelu wax ji juróomeelu wax ji moom mooy ne dafa dañ koo maanaam mooy ne jublu ak wan ko ginnaaw ak wan ko kanam yooyu yëpp ñoo yam maanaam mooy ne dagan na waaye nag sib nañ ko maanaam li muy tekk mooy soo manee def leneen da nga ko war a def mm-hmm. waaye nag dagan na boo ko defee amoo ci bàkkaar loolu moom mooy juróomeelu wax ji woobu wax nag moom mooy wax bi nga xam ne moom lañ jëlee ci alqasim ibn ibrahim as-Sallaam rahimahullahu taala ak ak ku mel ne Cheikh Ahmad Shakir rahimahullahu taala bi muy sharh sunan imam at-Tirmidhi moom la dëgëral rahmatullahi alay alay al jami' maanaam moom euh, ñoom seen réew seen mazhab mooy ne kon dañ koo sib mba ngir ne buñ jëlee dalil yi dañ naan comme am na yu ahadis yi wax ne dagan na am na xadis yuy tere ñun dañuy wax ne kon dañ koo sut li muy tekki maanaam ñoom noonu lañ firi mbir mi am voilà léegi nag mu am ñi nga xamante ne ñoom maanaam ñoom dañoo wax ne ah ñun dey daanaka xam naa ni daal wane ne xibla maanaam du mooyu ginnaaw xibla gi ñun moom mën nan koo nangu suñ nekkee ci biir néeg gi maanaam suñ nekkee ci biir tabax yi maanaam moom wala boog am lu dox suñu diggante ak xibla wan gannaaw xibla mën nañ koo def waaye bu fekkente ne nag ci ndànd foy foy gi lañ ne moom mm-hmm. maanaam wan gannaaw xibla day xaraam niki noonu waxuma la wan ko kanam maanaam wan ko kanam moom day xaraam niki noonu wan ko gannaaw day xaraam ci ndànd foy foy gi bu dee ci biir kër gi la wan ko kanam mooy xaraam waaye wan ko gannaaw day dagan mm-hmm. loolu moom mooy mooy mooy ñaateelu wax bi ah juróom benneelu wax bi mm-hmm. loolu yi abu yusuf rahimahullahu taala moom moom moo ko wax ak ñeneen ñu man ni ñoom ci xanafiya yi rahmatullah loolu moo tax loolu benn wax la ci wax xanafiya yi rahmatullah alayhim ñeenteel wax bi tamit toxal nañ ko ci imam ci ci imam Abu Hanifa ak ak imam Ahmad ibn xambal ba tey ci waxam ne euh, loolu mooy juróom-benneel bi juróom-ñaareelu wax bi moom mooy ne dafa maanaam dañoo koo xaraamal euh, ci mbooleem bërëb bi maanaam ci lu ñu joyal ba ci xibla bu ne nag lañ ko maanaam ñoom dañoo yóbbu xibla bi ci xibla yépp maanaam yam maanaam ba ci baytul maqdis ndax baytul maqdis tamit xibla la woon maanaam kon bu parce que ñeneen ñi ci def yépp li ñu wax moom mooy di kaaba gi rek la ñuy wax waaye nag ñoom dañ ko yóbbu ba ci xibla yépp loolu nag moom mooy wax joo xamante ne euh, kii Muhammad ibn Sirin ak Ibrahim an-Nakhai rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko wax ak ñu mel ni ñoom mm-hmm. am na nag beneen mooy juróom ñaareel juróom juróom-ñetteel bi wala juróom maa ngi ñëw ci juróom-ñetteel bi voilà juróom bi moom mooy waxu haada yi maanaam a haadawi yeey haadawi yeey ay kii lañu ay euh, zaydiya lañ maanaam euh, ay chiite lañ maanaam ñoom dañ ñoo ak ñee ñoo nuroo wax suuf que ñoom yóbbuwuñ ko ci xaram waaye ci ci biir lañ ko yóbbu maanaam ñoom dañu ne maanaam ma nekk ci biir euh, maanaam xibla yépp lañ boole moo tax waaye nag dañ koo sit moom dañ koo sib nga jublu xibla wala nga wan ko ginnaaw léegi mu def juróom-ñeenteelu wax bi mooy waxu imam Abu Awaana rahimahullah ak ñu mel ni moom ñoom dañu ne euh, euh, ñoom euh, ñoom ñoom dañu ne mbir mi dafay dafay dafay dafa xaraam ci ma jublu maanaam maanaam loolu xaram rek la maanaam ma jublu baytul maqdis ak yooyu maanaam jublu wan ko ginnaaw rek moo xaraam waaye wan ko kanam maanaam wan ko kanam rek moo xaram waaye wan ko gannaaw xaraamul maanaam muy juróom-ñeenti wax yoo xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci waaye li nga xamante ne moom moo yóbbu moo indi wuute gi yëpp muy juróom-ñeenti wuute yi maanaam li ko indi lenn rek la moom mooy Euh, premièrement suñu xadis bi nga xam ne moom la ñu war a njëkk a ñëw insha allah taala daañ ci ñëw léegi kon mu ne xaddasanaa insha allah bu buñ ci ñëwee dinañu wax kenn ku ci nekk ni nga tegtaloowee ci xadis bu nekk ci wax yi maanaam buñ ñëwee ci xadis bu nekk dinañ ne la yéen a ngi fàttaliku ñoom diw lii lii moo tax ñu wax lii dégg nga Euh, waaye loolu ñu yokk ci benn xadis boo xamante ne mm-hmm. euh, insha allahu taala dañ koy mbëmbëstale mooy xadis sayyidina Jaabir ibn Abdullah bi radiyallahu taala anhu mm-hmm. bi nga xam ne daf ni kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yanhaana an nastadbira al-qiblata aw nastaqbilaha bi furujina mm-hmm. ida haraqna al-ma'a mu ne qaala thumma ra'aytuhu bi aamin qabla an yamuuta yasta yastadbira al-qibla yabuulu mustaqbila al-qibla xadis boobu nga xamante ne euh, imam Ahmad ibn Hanbal imam Abu Dawud ak imam Ibn Hibban ibn Khuzaymah rahmatullahi alayhim ak ñeneen solo nañ ko euh, loolu am na tamit ci beneen xadis boo xamante ne daf ni mustadbiral qibla ci beneen xadis boo xamante ne dañ ko wan mu maanaam ne yeneen bi saa dafa wan gannaaw qibla bi maanaam euh, ñetti muy ñee muy ñaari xadis yoo xamante ne dañu wuute waaye bii nga xamante ne mooy bu Seydina Jaabir moom daf ne at rek avant mu génn àdduna mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu daan tere ñuy jublu ci suñu euh, suñu awra yi suñu pëy yi ñu ciy jubloo xibla wala ñu koy wan ginnaaw bu ñuy demee àll wala boog bu ñuy tuur ndox waaye nag man mu ne ma gis ko ginnaaw maanaam at avant muy génn àdduna muy tuur ndox daal di jublu xibla bi beneen xadiis bi ne euh, dafa wanoon ginnaaw xibla bi maanaam gis nañ ko tamit mu wan ginnaaw xibla bi maanaam kon ba loolu moom mooy at avant muy génn adduna léegi nag mu ne xaddasanaa bil isnaad muttasil fii awwal kitaab ilayhi aadama muy ibnu abi iyaas moom gisoon nañ ko gisaat ko ñu génn adduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam imam al-Bukhari imam Tirmidhi imam Nasa'i rahmatullah ñoom ak imam ibnu Maaja ñoom solo nañ ci moom euh, directement mu ne qaala xaddasanaa ibnu abi Zi'b moom nag maamam moo tuddoon abi Zi'b mu ne Muhammad ibnu Abdurrahman ibn al-Mughira ibn Abi Zi'b moom moom maanaam maamam boobu lañ ko dàqantale mooy Abu Zi'b Abul Harith moom mooy dàqantalam moom mi génn àdduna cent cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon jaamukatu yàlla bu mag a mag a boo koo xamante ne euh, euh, nekk niki noonu borom xam-xam bu rëy rëy la ba nga xamante ne dañ ko doon gam-gam rek imaamu Malik rahimahullah imam Ahmad ibn Hanbal sax da wax ne moom moo gën a dëggu maanaam moo ko te imaam Maalik xam ngeen ko ni mu dëggu maanaam moom nee na imaam Ibn Abi Zi'b moo gën a dëggu maanaam moo gën a dàqa wax dëgg tamit maanaam nga xam ne eh, te it dañ ko daan gis mu jaamu yàlla lu baree baree bare ku màgg a màgg la rahimahullahu ta'ala moom wa ashaabu kutubu sitta yëpp solo nañ ay xadiisam mu ne qaala haddathana az-Zuhri mooy Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murrah rahimahullahu taala mu dàqantam nekk Abu Bakar mu ngi gën a adduna cinquantième année génn adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit xadiisam yi waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ko mu ne an Ataa ibn Yazid al-Laysi te moom mooy Ataa ibn Yazid al-Laysi Abu Muhammad ak wala Abu Zayd ñoom ne dàqantalam mi ngi génn adduna cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, Ata nag maanaam ñi nga xamante ne ay taabi'i lañ te ñu tudd Ata am nañ am na ñeent am na Ata ibnu Yazid am na Ata ibnu Abi Rabah am na Ata ibnu Yasar gisoon nañ ko ñoom ñett ñëpp gisoon nañ leen am na tamit keneen kuy ñëw insha allah koo xamante ne moom mooy Ata ibnu Abi Maymuna maanaam ñeent ñoo ñëpp ay taabi'i lañ yu soloo directement ci ay saxaaba radiyallahu ta'ala anil jami' maanaam moom Euh, wa ashaabu kutubu sitta solo nañ ay xadiisam an abi ay euh, euh, moom kon Ata mi ngi génn adduna quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom voilà moom loolu mooy li gën a maanaam moom Ata ibn Abi Yazid kon al-Laythi an Abi Ayyub al-Ansari wala boog cent septième année cent septième année moom la génn adduna rahimahullah cent septième au lieu de euh, quatre vingt deuxième année maanaam ndax ataa bi nga xamante ne moom moo génn adduna ci ataa euh, bi génn adduna quatre vingt deuxième année ñoom ñaar dañoo nuru dañoo bokk tur maanaam pour différencier leen mm-hmm. maanaam du du même nit ki euh, moom kooku dafa kooku dafa daif bokkut a kii mm-hmm. bokk <laughs> voilà bokkut a kii mm-hmm. amma an an abi ayyub te mooy al ansari rahimahullahu ta'ala mooy àndandoo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam njëkk dëkk këram bi mu yegsee madinatul munawwara ala saakina sakina salaatu wa salaam dëkk na këram weer laata ñuy këram gi di pare ak jumaa ji muy Xaalid ibnu Zayd moom muy turam Xaalid ibnu Zayd maanaam Abu Ayyub dakkantalam la mi ngi génn àdduna cinquantième année bi ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag cent cinquante xadis lañ ko solool imaam al euh, maanaam imaam al Bukhari ak imaam Muslim dëppoo nañ rahmatullahi alayhi ma ci génne juróom-ñaari xadis ci moom imaam al Bukhari rahimahullahu taala wéetoo moom benn xadis kese ci moom maanaam kon ñoom euh, moom loolu lañ solo ci kutubu sunna ci kutubu yi yëpp ci téere yi cent cinquante xadis lañ solo jële ko ci moom radiyallahu taala anhu Euh, nga xamante ne fekke na mboolem xew-xew yi maanaam mboolem xare yi ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. mu ne annahu qaala nee na qaala rasulullahi qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam iza ata saa yu dikkee ahadukum kenn ci yéen alghaita wanag wa maanaam fii alghaita wanag lay tekki maanaam moom mooy bërëb bu suufe bi ndax baat bi ndax euh, almakaanul munxafid min al ardi loolu moom mooy ghaait ghaait mooy place bu suufee ci maanaam loolu moom moo tax ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala lu tax mu maanaam ci fan la jëlee baatu ne euh, ba mu def mu daal di il illa illa indal bina lu tax mu ne ba mu def ci fu ñu tabax mu ne moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy wax ne daf ko ñoom daf ko jële déjà maanaam te loolu moom mooy waxu lu bari lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tamit maanaam baatu al ghaita bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jëfandikoo maanaam moom moo tax maanaam moom mooy bu doon ci ndànd foy-foy bi rek la maanaam bu boobaa bu boobaa loolu moom moo tax maanaam mën ngaa jublu xib mu doo waroo jublu xibla waroo ko wan gannaaw waaye su fekkente ne place la boo xamante ne dafa suufe bu boobaa wan ginnaaw xibla bi niki noonu wan ko kanam bu boobaa day daal di mën a dagal moo tax bu boobaa Hanafi yi ak ñu àndal rahmatullah ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp wax nañ waxe xaraam ñoom dañ naan kon wax ji dootul amati sens parce que bu boobaa mbir mi dootul mën a ne maanaam euh, dootul mën a ne voilà dootul sens waaye nag xaqiqatan dina am sens parce que euh, su fekkee ne mbir mi dafa nekk foo xamante ne dafa euh, Euh, dafa nekk place bu suufee nga xamante ne day am mur wala boog euh, ay euh, doj yuy dox sa diggante ak xibla bi boobaa nekkatoo koo xamante ne da ngaa jublu ci xibla bi waaye soo demee bu foo xamante ne nag melut noonu mu mel ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ne la boo demee maanaam booy dem ci place li gën mooy nga tànn place bu suufee moo tax mu jëfandikoo raayit waaye su fekkente ne amuloo place boobu tamit fépp foo mën a dem rek baax na maanaam foo mën a dem rek dina baax parce que tamit ci làkk dañ koy tuddee ra'it maanaam mooy mooy place bi nga xamante ne moom mooy wanag bi comme ni koy tuddee alxalaa comme ni ñu koy tuddee albarage noonu lañ koy tuddee tamit al ra'ita waaye mu ne fii nag mu ne falaa yastaqbilu bu mu jublu al qiblata qibla wala yuwalliha te bu ko wan bu mu bu mu dummóoyu zahrahu gannaawam maanaam bu mu ko féetal wala yuwalliha te bu mu ko féetale zahrahu gannaawam maanaam ci yeneen riwaaya lu bari nag wala yastabiraha la ko la la la ci wax mu ne sharriqu jub maanaam féete leen penku aw wala boog gharribu féete leen soowu maanaam kon xadis bi dañ ci jàngee ndekete maanaam mooy mustanadu maanaam mooy sukkandiku waayu mboolem ñi nga xamante ne dañu wax ne jublu xibla daf xaram mm-hmm. maanaam ak wan ko gannaaw tamit daf xaram maanaam xadis bi moom mooy fi ñu sukkandiku te euh, euh, loolu xadis bi dafay dëgëral ngir ne am na imaam al-Bukhari rahimahullah ci kitaabu salaat dina ko indiwaat waaye dafay dolli ndollent bu sayyidina abu abu ayyub al-Ansari radiyallahu anhu mu ne fa mu na fa Shaama ah, mu ne fa fa wajadna al-marahid qad buniyat nahwa al-Kaaba fa nag fa fa nanxarifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla mm-hmm. maanaam wala nastaghfirullah ta'ala maanaam ne ñun dañoo demoon Sham mm-hmm. fa qadimna Sham wala fa qadimna Sham fa wajadna al-marahib qad buniyat nahwa al-Kaaba mm-hmm. fa nanxarifu anha wa nastaghfirullah maanaam mu ne ñun de dañoo demoon Sham ba ñu demee Sham dañ faa fekk nag foofu seen ta seen wanag yi ñu tabaxe ko mu jublu xibla mu jublu Kaaba ni mu ne ñu génn tuuti daa di di daa di jéggalu yàlla maanaam maanaam jéggalu yàlla ngir ne mënuñoo changer tabax ngir mi waaye daan ñëw insha allahu taala ci li gën a dëgëral waxu imam al yi bi rahimahullah te mooy waxu jumhur hmm. waaye lii dépp day maanaam mbooleen ku la wax ne la lii dafa xaraam rek wala dag dagan na rek maanaam fii la fii ci hadith bii la ko teg te bii la nootal hmm. maanaam ngir dafa def lu ñu tuddee dafa am lu ñu tuddee maslaku tarjih hmm. maanaam dafa sóobu sóobu waayu nootal loolu moom moo tax dafa nootal xadis bi ci kaw mboolem yeneen yi ndax dafa jàpp ne xadis bi moom mooy xadis maanaam ndax li dalilun qawli la wax la maanaam preuve la boo xamante ne argument la boo xamante ne wax la maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ko wax ba pare ñëpp la ko waxal alors que bi yeneen yi ci def yëpp dañ naan gis nañ ko maanaam moom waxul ne dañ def nangam daf naan gis nañ ko na am am na xadis boobu nag daf ne xaw wa xawwali xawwilu anni maq'adati changer leen ma kon euh, jekkiwaay bi ci ci wanag bi maanaam daal koy jubloon xibla bi ngir ne dafa déggoon hadith sayyidat la radiyallahu anha ne dafa déggoon euh, ay nit ñu ne ñoom du ñu tuur ndox lu dul ne dañu duñu du ñu jublu ci xibla bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne leen noonu déedéet déedéet nañu nañ kon changer leen changer leen ma wanag wi ni ngeen niñ ko defaree maanaam loolu euh, hadith la bu nekk ci sunan yi waaye borom xam-xam yi rahmatullah dañoo wuute ci dëgëram ak ñàkk dëgërëm hmm. waaye bii moo gën a dëgër de toute façon hmm. maanaam loolu moom moo tax ñoom bii moom mooy seen sukkandiku seen sukkandikuwaay Euh, ngir ne euh, li yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax ñoom dañ ne euh, yi ci def yëpp mën naa supposer ni ndekete yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom dafa digle dara ba pare am lu mu jagoo moo tax moom li mu def loolu particularité am la dafa bokk ci xasaa isam yi waaye li mu digal ñëpp moom mooy li nga xamante ne ñëpp ñoo ko bokk maanaam loolu moom moo tax ñoom ñu nootal bi waaye boobu tontu bi mooy ne naam bu fekkente ne dalilul xawli mu ëpp doole dalilul fi'li surtout ci côté boobu ci waxu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam amaan na moo ko jagoo mm-hmm. waaye nag lii nga xamante ne lii amul preuve buy wane ne moo ko jagoo mm-hmm. au moment où amul parce que ay possibilité rek la ihtimalaat maanaam te ihtimal bu baree maanaam ihtimal su fekkente ne ci loolu rek la ñuy sukkandikoo pour indi ay dalil mm-hmm. loolu di ci sukkandikoo day daal di yàqu maanaam dalil kenn mënul sukkandikoo ci naan boo moytuwul boo moytuwul parce que bu boobaa day yàqu rawatina su fekkente ne euh, dalil bi maanaam parce que mënoo ne way peut-être peut-être peut au moment où yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf fay ñëw waxam ak jëfam yëpp ñu war koo roy mm-hmm. bu fekkente ne dañoo war a roy waxam ak jëfam yëpp kon euh, li muy def ñu di ko gis bu boobaa mu day daal di mën a nekk lay mm-hmm. day mën a nekk lay beneen bi nga xamante ne waaye nag ala kulli xaal ñoom fii lañ sukkandikoo mm-hmm. euh, beneen bi ci def moom mooy ne xadis euh, bi daf ñuy wan kon maanaam ne kon jublu xibla ak wan ko gannaaw te te foofu ngay gisee tamit dëgëraayu waxu ñoom alqasim ibn ibrahima salaam ak ñoom am cheikh ahmad shakir rahmatullah alayhi ñoom tamit seen wax bàyyi xel bi mat a bàyyi xel mooy ne euh, soo mënee bañu jublu xibla bi nga def tout pour bañ ko def quand pour génn ci wuute gi ak it ne dalil bu ñu ni ñu ni ñu amante bu boo bàyyee xel yépp da ngay gis ne sibeel gi day daal di am doole mm-hmm. maanaam loolu tamit ñu maanaam mu nekk loo xamante ne lu ñuy war bàyyi xel la mm-hmm. maanaam ngay gisee tamit ñoom seen dalil ni mu amee ak xeetu dëgër mm-hmm. beneen bi ci des moom mooy wala euh, maanaam kon waroo ko wan ginnaaw amma li nga xam ne moom la wax nag féete leen euh, penku wala ngeen féete soow loolu wax la joo xamante ne dañ ko wax waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam beneen bii nag beneen dalil daf ciy génne maanaam ne fi ndekete maanaam bu ñu demee boo féetee penku mhm. parce que bu dee Madinatu a nga ne ala saakina afdalu salaatu wassalaam boo féetee penku ak nga féete sow moom mooy tax doo jublu kaaba gi ndax boo nekkee Madina kaaba gi daf lay boo boo jubloo kaaba gi ci sa kanam ngir ci sud bi lay ne mhm. muy Makka euh, baytul maqdis day nekk sa ginnaaw mhm. noor bi lay nekk euh, donc penku moo fi des ak sow est ak ouest rek a fi des bu boobaa moo tax nga daal ciy jublu beneen dalil bi nga xam bii tamit dafay wane beneen dalil moom mooy ne jaamu yàlla yi ci dañ ci niñ ciy sukkandikoo moom mooy localisation localité maanaam mooy ne ni nga xamante ne moom mooy ne euh, dëkk yëpp bokkuñu heure bi ñuy julli niki noonu dëkk yëpp duñu bokk tamit maanaam moment yi nga xamante ne moom la ñuy gis gant bi di dugg ak di génn loolu xeet la beneen bi ci des mooy lii tamit mooy ne dëkk yëpp bu ñuy tere dara te mu aju ci xeetu ibaadaat yi maanaam dañ ndax lii buntu ibada la du buntu aada ci buntu ibadaat yi la maanaam mu ne bu leen ci jublu ngir xorma bi xibla bi am moo tax ñu ñu digle ko wala ñu tere ko bu boobaa dañ ci xamee ne maanaam bu may jublu xibla du ma ci du du ma ko du ma ko euh, maanaam wan kanam xibla ak wan ko gannaaw euh, loolu mooy li ñuy bàyyi xel mm-hmm. waaye localité bi ma nekk mooy déterminer nan laa koy defee maanaam bu fekkente ne da nga nekk masalan Sénégal moom faw penku ngay bañ a jublu ak soow mhm. maanaam di jublu nord bi sud bi maanaam kon bu boobaa ñoom dañuy daal di indi beneen xeetu direction mhm. ce qui veut dire que li yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax fii ne walakin sharriqu aw gharribu mhm. waaye jublu leen penku ak jublu leen soow wax jooju concerné wul waa Sénégal niki noonu concerné wul waa France maanaam ñi mu concerné mooy waa Medina ak ñi mel ni ñoom euh, loolu beneen mbir biñ ci jàngee tamit mooy ne. bu ñu ne bu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne suumu li ru'yatihi wa aftiru li yi woor leen soo leen ko gisee ngeen woori soo leen ko gisee loolu tamit ci localité bi la ñuy bàyyi xel maanaam yooyu yëpp maanaam moo lay wan ne mbir mi day nekk lu local ak wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr ci gàttal ñu tënk ko lekk leen ak naan leen ba keroog ngeen di mën a xam maanaam fajar gi xar bu boobaa tamit dañ koy sukkandikoo rek ci ci ci localité bi maanaam jaamu yàlla yi ci localité yi la ñuy saxe loolu moom moo tax tamit bu ñu xoolee ci buntu azaka yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jël leen kii bi mu ne maanaam euh, koomu maanaam ñi borom alal yi mais ngeen jox ko seeni way néew doole bu loolu tamit localité bi la maanaam yooyu yëpp dañ gis ne kon localité bi la bu fekkente ne dañuy aji tamit bu boobaa nag foofu comme que ñëpp foofa la ñuy ne moo tax loolu day daal deñ maanaam ngir ne benn localité rek la ñuy jaamoo yàlla la ñuy aji loolu tamit maanaam moo koy moo koy dëgëral loolu loolu yëpp dañ koy jàng ci suñu xadis bi beneen bi ci def moom mooy nag léegi kuusu tere gi maanaam ndax euh, jëmmi tuur ndox la wala boog dem àll gi la wala cause bi moom mooy awra yi nga xamante ne moom la wuñ wuññi lan mooy cause bi su fekkente ne parce que bu fekkente ne moo tax boroom xam-xam yi wuute ci cause boobu ku mel ne Ibn Sa'd al-Maliki rahimahullah moom dafa ne lii cause bi moom mooy wuññi awra gi comme ni nga xam ne loolu la nekk ci hadith bi naa Jaabir bi ñu la waaye bu doon bu dee loolu muy cause bi kon bu boobaa day am beneen acte bu ci génnee mooy nit ki du am droit bu bu bu maanaam bu solul yére am droit moo xam day sangu moo xam leneen lay def kon du am droit jublu xibla bi wala wan ko ginnaaw beneen bi ci des tamit mooy bu boobaa nit ki buy joteeg soxnaam masalan du am droit jublu xibla wala mu wan ko gannaaw maanaam bu boobaa loolu cause yooyu yëpp day daal di nekk loo xamante ne day dañuy daal di génne waaye nag li nga xamante ne moom mooy cause bi xaqiqatan moom mooy dem àll gi ak ak ak kii bi rek loolu rek la maanaam dem àll gi la ak ak tuur ndox bi loolu moom mooy cause bi parce que su dul woon loolu kon njariñal mu koy ci préciser naan bi raa eten aw bi lu liñ dootu amati sens maanaam kon bu boobaa loolu moom mooy euh, xadis mooy kii boobu léegi xadis bi Ah, imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi waat na ko xadis numéro trois cent quatre-vingt-quatorze imaamu Muslim indi na ko xadis numéro deux cent soixante-quatre imaam ah, ah, taala indi na ko xadis numéro huit imaam an-Nasa'i indi na ko vingt vingt et Abu Dawud indi na ko xadis Ibn Maaja indi na ko xadis Malik rahimahullah indi na ko xadis Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala indi na ko ci e, juróom e, juróom ñaari bërëb rahmatullahi alal jamii mu ne baabu buntu man ki nga xamante ne dinañ dinañ yeggale masala bala insha ci dalil yi mu ne baabu buntu man ki nga xam ne maanaam fii tamit da ngay gis muy leerlaat mooy man ka nga xam ne tabarraza dafay tuur ndox ala labina tey nii maanaam tabarraza day dem àll maanaam ndax waxoon nañ ne la albarazu mooy dem àll maanaam mooy bërëb bi ñuy demee àll al biraazu mooy jëmmi dem àll bi voilà maanaam dañ koy waxe noonu mu ndax al baraazu euh, mooy moo tax al baraazu mooy place bi ñuy demee àll waaye xoolal subhaanallah li nga xam ne lay tekki ci cosaan mooy bërëb bu yaatu mooy ndandu foy foy maanaam euh, bayal mm-hmm. terrain bu ubbeeku loolu mooy cosaanu al barazu comme naan wa barazu lillahi al-wahidil qahhar ñu daal di génn feeñ maanaam ñun ñëpp ñu génn lillahi jëm ci buur yàlla bi nga xam ne mooy al-wahidil qahhar maanaam mooy yowmal xiyaamati ñëpp dañu génn ngir ne ci ndànd foy foy la ñu ne voilà maanaam kon euh, loolu la euh, waaye liy génnee ci ginnaawu nit ki tamit dañ ko dañ ko koy dañuy wax ne dañ ko koy wax di ko ko tuddee comme li ñu koy tuddee al ndax wax nañ la xam nga hadith bii ñu weesu dafa tuddee dafa ne iza ata ah, iza ataytumul gha'ita boo leen demee wanag wa fala tastaqbilu qiblata bu leen jublu qibla bi mu a bi bawlin ci tuur ndox aw bi gha'itin wala ci dem àll nga gis ne baatu gha'it dafa am ñaari maanaa yooyu voilà dégg euh, mu ne man képp koo xamante ne tabarraza kon dafa dem àll kon fii lool lay fekk dafa dem àll mu ne ala labinatayni waaye mu ala ci kaw labinatayni ñaari mool maanaam mool mooy birig ci ñaari bëri euh, bunt bi kon imaam al-Bukhârî rahimahullahu taala daf koo indiwaat ngir di leeral ne kii dem àll ci ci ay mool ci ay bëri mm-hmm. kooku li ko concerné ba tey day gën a leeral masala bi ñu weesu waaye tamit day wax ne maanaam nit ñi bu ñuy dem àll ni ñuy tabaxe seen duus yi mën nañ koo tabax seen wanag yi mën nañ koo tabaxee noo xamante ne maanaam day am ay ñaari mool maanaam yu fa nekk wala boog day am maanaam xeetu xeetu cuvette yi nan la ñu muy defee loolu moom mën nañ koo defaree ci anam goo xamante ne da di convenir maanaam mën nañ maanaam mu yëkkati ku mën naa ne mu wàcc mën naa ne nu leen neex mën naa ne ndax al-gha'it baat bi ci boppam li muy tekki ci cosaan mooy place bu wàcc waaye nag dafay teg dafay indi lii ngir leeral ne mbir mi jarul muy nekk lu wàcc kese maanaam mën naa jël forme bu kon bu la neex mm-hmm. maanaam tey ba pare mu profité leeralaale masala bi nga xam ne moom la ñu weesu mm-hmm. mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddasanaa Abdullahi ibn Yusuf te moom mooy at-Tinnisi mm-hmm. euh, al-Misri rahimahullahu taala dakantaram nekk Abu Muhammad mooy sëriñu imam al-Bukhari bi nga xamante ne bokk na ci sëriñam yi nga xam ne buy solo Muwatta comme niñ ko waxee ci moom lay solo euh, euh, moom Abdullah ibn Yusuf imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom moo solo ci moom directement ñeneen ñi ci de solo wuñ ci moom directement imam Abu Dawud solo na ci moom ñetti xadis waaye waaye euh, faaw day am intermédiaire mooy moo tax dañ naan Abu Dawud ak at-Tirmidhi moom am na benn xadis bu mu solo ci moom ci intermédiaire imam an-Nasa'i am na treize xadis yu mu ci moom par intermédiaire maanaam imam al-Bukhari kese moo soloo ci moom sans intermédiaire ndax moom moo leen gën a mag moo tax imam al-Bukhari di am sëriñ yu ñeneen ñi amul moo ndax moom moo leen gën a moo leen gën a mag ñoom moo leen mag euh, kon euh, Abdullah ibn Yusuf kon at-Tinnisi bi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala axbarana Malik mooy imam bu mag boobu imaamu daarul hijra ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith rahimahullahu ta'ala al-Madani mooy Abu Abdullah mooy daakantalam mu ngi gane adduna quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ay xadiisam moom waa ashaabu kutubu sitta soloo nañ ko mm-hmm. d'ailleurs cosaanu ashaabu kutubu sitta mooy téereem bi mm-hmm. Muwatta bi moom mooy cosaanu Sahih bi boo xoolee imam al-Bukhari rahimahullah su amee xadis bu nekk ci Muwatta boo seetloo moom lay préféré indi mm-hmm. moo tax ngay gis ci càllale yu bëri nga gis imaamu Maalik bëri ci ay xadis voilà maanaam te mu koy jëlee directement ci Muwatta voilà maanaam nga gis maanaam gëdd bi nga xam ne moom la imaam Malik am ci xam-xam yi parce que loolu moo tax imaam Ash-Shafi'i yi daan wax naan iza zukira al-hadith fa naal fa Malikun an bu ñuy wax waxu hadith moom Malik mooy biddiw bi maanaam nga gis kon euh, imaamu Malik rahimahullahu taala mi nga xam ne noonu la nekkee ku màgg ci biir borom xam-xam ni rahmatullah alayhi mm-hmm. mu ne an Yahya ibn Sa'id te moom tamit imam la woon maanaam fii dafa yéeme parce que imaamu Maalik daf ko jëlee ci beneen sëriñ boo xam ne moom it imaam la woon ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam amoon ah, imaam Yahya ibn Sa'id muy al-Ansari rahimahullahu ta'ala nekk tamit imam foofu ci Madinatul Munawwara ala saakine afdalu salatu wasalam dakkantalam nekkoon Abu Sa'id muy hadis ah, moom mi ngi génn àdduna cent quarante-troisième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi an Muhammad ibn Yahya ibn Habbat moom it nekkoon imam biir Madina hmm. nekkoon tamit sëriñ amoon jotaay boo xamante ne daf ko doon daf ko amoon ci biir jumaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam boroom xam-xam yi daan jugee tamit fu nekk di ñëw di ko di toog ci ay jotaayam mooy Muhammad ibn Yahya ibn Habban hmm. ibn Munqiz ibn Amr ibn Malik ibn Khansa rahimahullahu taala moom it dàkkante la moo nekkoon Abu Abdullah al-Madani moom comme imam Malik Abu Abdullah ñu ne seen dàkkantaan moom mi ngi gane adduna quarante-septième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna cent vingt-et-unième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom taabi la maanaam nga gis ne taabii eh, mu Yahya ibn Sa'id mi ngi jëlee ci beneen taabii Muhammad ibn Yahya ibn Hibban an ammihi mu jël jóge jëlee ci bàyyi bàyyi taxam mooy Waafi' ibn ibn Habbaan moom tamit Waafi' ibn Habbaan ibn Munqidh mm-hmm. moom tamit ibn Khansa Ansaari rahimahullahu ta'ala mm-hmm. moom itam taabi la am na sax ñuy wax ne saxaaba la maanaam am na ñuy wax ne saxaaba la radiyallahu moom mi ngi génn àdduna mm-hmm. bisub yawmul hurra mooy bisub xare bu Euh, Abbad ibn Tamim bi ñu doon wax tamit euh, te mu jële woon ci Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhu moom itam bis boobu la génn àdduna mooy xare boobu ñoo ñoom Yazid ñoom amee woon ak ñoom Yazid ibn Muawiya amee woon ak euh, ak ak waa Madina mm-hmm. maanaam yawmul hurra ñu muy atub soixante-troisième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom euh, ñoom ñi ñëpp na waa ashaabu kutubu sitta solo nañ seen ay xadis kon ba mu def Abdullah ibn Yusuf mu naan Abdullah ibn Umar mu jël ci Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom it xadis bi ñu ngi ci ashaabu ñu ngi ci ci kutubu sitta yi mooy Abdullah ibn Umar ibn Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Raza ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Adawi rahimahullahu ta'ala radiyallahu ta'ala anhu Abu Abdurrahman nekkoon dàqanteelam mu génn àdduna comme niñ ko xamee soixante-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk moom kaana nekkoon na yaqulu di di wax maanaam moom dafa bari lu mu daan wax lii naan inna am nag wér ba mooy naasan am na ay nit ñoo xam ne yaquluuna dañ naan iza qa'adta soo jekkee ala haajatika ci sa aajo maanaam li mu tekki mooy soo toogee di dem wanag maanaam loolu moom moo tax mu tuddee boo jekkee ci sa aajo maanaam nga gis subhaanallah euh, hadith yi ñu romb yëpp da gis yëpp wax ni day rafet maanaam amul dara luñ ci wax wax yoo xam ne dafa ñaaw amul lenn loo xam ne dañ ko ciy wax euh, nga nga nga ni lii de moom vraiment mënu ma koo déglu man sa papa wala man sama yaay muy ñëw toog déglu wala man ak sama doom ñëw toog déglu ko loolu mm-hmm. amul maanaam ngi gis ne waxu alquran waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam noonu la mel te loolu mooy lu jaaru mm-hmm. te loolu mooy yelloo boroom xam-xam yi ñi di jàngale ñooñu tamit ñu adopté même maanaam xeetu doxalin woowa mm-hmm. maanaam kon mu ne bu fekkente ne waaye ne maanaam faaw mu leer dëgg la day leer pourtant lii leer na mais rafet na <laughs> maanaam mu ne kon soo jekkee ci sa minam ci sa aajo ci dem sa aajo mu ne fala tastaqbil bul di jublu al qiblata qibla walaa du caageen al baytul maqdis néeg ba ñu sellal ba ñu ba nga xam ne dafa jiggi dayo ci sell ci ba ñu ormal ba maanaam mooy mooy lan mooy baytul maqdis mooy Jérusalem waroo faa jublu maanaam waroo jublu fii waroo jublu fee maanaam mooy kon waroo gën wan gannaaw kaaba ji te loolu waxu Madina la mu ne fa qaala Abdullah fa qaala mu daal di Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala xam nga lii fii lii muy wax nii daf koo nara a diingat waaye dañ waxul ne diw ak diw diw diw nee nañ mais daf ne nit ñi ñi ngi wax naan mm-hmm. maanaam loolu tamit xeetu wax la maanaam am na yoo xam ne jarul ndi tudd tuuru ka ko wax mm-hmm. am na aji wax ji wax na mm-hmm. doy na am na kuy wax naan nangam waaye loolu wéru jarul ndi tuur ndax boo tudd tuur benn mën naa indi ay poudre ci yow maanaam maanaam mën ngaa créer sa bopp ay noon yoo xamante ne daanaka jaru ko woon beneen bi ci def moom mooy objectif bi nekkul tudd turu nit ki mhm. waaye objectif bi mooy njàngale ma nekk sa gannaaw mhm. ñetteel bi ci def moom mooy ne euh, mooy mooy bariwul njariñ maanaam nit ñi soo tuddee tur yi dañuy jàpp ne euh, yow Euh, euh, kooku rek la mbir mi concerné maanaam tey boo nee ku wax nangam wala maanaam nga tudd tuur ki nit ñi dañuy ko dañuy fàtte jëm ni wax ji waaye ci li ñuy concentré wu mooy nit ki ci boppam maanaam bu boobaa dañuy daal di fàtte li nga xam ne mooy njàngat bi ci waroon a génne maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom comme bu ñu ne Ibra Samb sàcc na maanaam sàcc baaxul Ibra moom dafa sàcc sàcc baaxul maanaam fi toll loolu boo ko waxee njariñ gi au lieu nit ñi jàpp ne sàcc baaxut mais ñoom Ibra Samb ci la ñuy concentré wu na Ibra Samb daal dafa doy waar ci loolu la ñuy wu te loolu matu ko euh, beneen bi ci def nag mooy ne le fait que moom mu ne fii am na nit ñu koy wax maanaam bii nga ngatul li ñuy wax nii mais li mu dii ngat moom mooy compréhension bi ñu am ci wax jooju maanaam dii ngatul ne yeneen ci bi wax na lii sallallahu alayhi wasallam mais compréhension bi ñu ci am la d'accordul beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom lay wone mooy ne saxaaba yi ci boo seen biir radiyallahu anhum doonu ñëwoon d'accord ci mboolem masala yi te loolu tamit daf da maanaam kon nit ñi maanaam mën nañoo wuute ci masala yi ànd ak ne kenn ku ci nekk xormal ànd ak ne ñoom ñëpp dañoo bëggante woon ñoom yëpp dañoo xormalante woon mm-hmm. voilà même bu ñu d'accordul bu ci lu ñu mën di yegg dañoo xormalante woon maanaam mu ne kon nag ñoom dañ doon wax naan maanaam maanaam kon dañ doon wax loolu mu ne fa qaala mu wax Abdullah ibn Umar ibn ko radiyallahu anhu mu ne laqad dëgg-dëgg ir taqaytu yéeg naa maanaam damaa yéeg ñalgu naa a yawman bés ala zahri ci kaw baytin néeg la na néeg wala kër la naa ñal maanaam kër gi nga xamante ne fa la nekkoon mooy kër sayyidat Xafsa radiyallahu anha moo tax fii def ni ko bayti Xafsa ci yeneen i riwaaya mm-hmm. maanaam kër Xafsa wala wala mais fii mu tudde ko bayt naa suñu kër maanaam ngir ne kër sëram kër ma mm-hmm. maanaam loolu tamit beneen la bi ci des moom mooy ne kër googu sayyidat Xafsa radiyallahu anha moo ko moom mm-hmm. preuve bi wane ne moom moo ko moom ndax kër yenente bi sallallahu alayhi wasallam turu kër yi ci turu soxna yi la nekkoon nekkul woon ci turam moom preuve bi mooy ne lépp lum fi bàyyi dañ nor en tant que yenent lu ñu fi bàyyi bu dee alal gi moo ko moom dañ koy jóbbu sarax baytul maal la ko moom te bi kër gi moom bi mu fi jógee soxna yi ñoo moomoon kër gi mooy wane ni kon ñoom ñoo ko moom en fait mm-hmm. et que moom maanaam ku nekk dal daan wutal kër daan wutal kër mais ci biir kër gu rëy rëy kër gu rëy la mais kër gu ku nekk dala ciy wutal kër mm-hmm. voilà te loolu beneen mbir la te euh, moo tax mu ne nag waaye moo tax na Abdullah ibn Umar euh, radiyallahu ta'ala anhuma daal koy mën a tuddalee boppam daal ni suñu kër ngir ne sœuram la mu mooy Sayyida Hafsa radiyallahu anha maanaam mu ne fara'aytu ma daal di gis rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam lii nag gis gi nekkul ne dafa demoon pour euh, xool wala pour yërdu wala yu mel noonu waaye daf koo gis comme xadiis Seydina Jaabir bi radiyallahu taala anhu maanaam nekkul woon ne daf koo daf koo maanaam euh, daf ko doon xool yooyu mais mais daf koo gis parce que te lii wa loolu moom moo tax ku mel ne al al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala daan ne ñoom ñii gis giñ gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy tuur ndox yépp parce que fi mu nekk la maanaam fi mu nekk même bu ruqee xëy na ñoom dañoo nekk ci position bu ko doon gisee waaye li nga xam ne moom lañ xam mooy ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan Euh, danaan làqatu bu daan dem wanag wala muy maanaam bu daan dem euh, ci wanag bi da daan laqatu waaye mu ne euh, fii nga xamante ne moom la mu ne dafa gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ala mu nekk ci kaw ñaari muul maanaam ñaari brique mu daal di ciy nekk mustaqbilan nekk ak jublu baytul maqdis di baytul maqdis li xaajati yi ngir aajoom maanaam mooy dafa nekk kon jublu baytul maqdis ngir aajoom mhm. maanaam loolu tamit mooy comme waxin wu rafet yi nga xamante ne moom lañ doon wax mhm. loolu nag nettali gi mu ko nettali subhaanallah bu doon ñun la lan la ñuy wax non si ça dafa ñàkk teggin loolu bu ko gisee sax waru ko woon wax loolu la ñuy wax mhm. ah waaye njàngat la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki nga xamante ne amul dara lu nëbbu ci ay addunaam amul léppam dafa feeñ voilà dundam lépp dañ ko lépp mu def fay feeñ ngir ne lépp am njàngale na mm-hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax tamit maanaam nit ki beneen bi ci def moom mooy ni kilifa léeg-léeg def ak lu fu mu mën a ne war nay def attention ci li muy def parce que amaan na ñeneen gis ko ci xaal boo xam ne ñoom moom du leen gis ba pare dañuy jàppe ni loolu baax na ko gis nañ ko ci mm-hmm. loolu tamit muy beneen ngir boo xamante ne bu mat a bàyyi xel mm-hmm. lan ngay xalaat nag su fekkente ne li ñuy def dañ koy def ñëpp toog télé bi te télé bi taxaw di leen maanaam loolu loolu moo gën a garaw encore bu fekkente ne lañuy def jubul dégg nga kon loolu moom mooy ne kon euh, <coughs> dafay jublu euh, maanaam bu boobaa mu ne kon war na mu ne mu jublu baytul maqdis maanaam moo tax wax ji moo tax ñi ci def ñu bari fii lañ sukkandiku maanaam ñi nga xam ne dagana la te mooy waxu jublu wurul ulama rahmatullah alayhim <coughs> mu ne waqaala mu ne mu ne mu ne wa mu wax ne la allaka xëy na yow mhm. min alladina da ngaa bokk ci ñi nga xam ne yusalluuna dañuy julli ala awraatihim ci seen euh, maanaam ci seen jekki waay awraat mooy jekki waay mooy bu ñuy toog fi ñu ñu ñu tooge mhm. maanaam mu ne yow danga ngaa mel ni booy julli noonu ngay jullee loolu imaamu Maalik dina leeral wax jooju lu muy tekki mhm. rahimahullahu taala ci kanam insha allahu taala mu ne ndax Euh, euh, kon moom ni moom moo ko laaj maanaam waa am na Habbaan euh, moom moo laaj ne radiyallahu anhu moom moo laaj Mawlaana na Umar ne ko nit ñi dañuy wax lii mu ne ko mais man gis naa yeneen bi def lii sallallahu alayhi wasallam ne ko mais xanaa yow danga ngaa mel ni danga ngaa bokk ci ñi nga xamante ne ñoom bu ñuy julli dañuy julli ci seeni i jekki seen jekki waay mm-hmm. mu ne ko xaala mu ne ko laa adri faqa fa qultu nee na man ma ni ko laa adri ah xaw ma de wallahi waat naa ci yàlla mm-hmm. maanaam ne ah man xaw ma ba xam noonu laa mel maanaam mooy ne ñii def loolu c'est parce que xamuñu na xamuñu lan la yenente bi di def mm-hmm. sallallahu alayhi wasallam maanaam bu ñu nee leen dee leen julli sujjóot leen rek ñoom dañuy sujjóot ak nu ñuy sujjóote xamuñu nu ñuy sujjóote moom nañ sujjóot rek mm-hmm. comme ñi nga xam ne nañ leen nañ toog maanaam da ngay toog taaya ñoom nañ toog rek ak ni ñuy toogee façon bi ñoom loolu jéemuñu ko toppatoo nañ toog rek maanaam loolu ak yu mel noonu mu ne xanaa yow ci ñooñu nga bokk mu ne ko ah man xaw ma maanaam ngir ne dafay wax ne ah yow yaa am a gën a xam kon jàngal ma su fekkente ne xaw voilà mais lii nga ma lii nga ma wax nii di dégg naa maanaam ne dégg naa lii nga wax mais xaw ma woon ni ndekete mbir mi nii la demee dégg nga loolu tamit maanaam dañ ciy ja dañ ciy gisee maanaam wàcc gi mu wàcc boppam ak it nangu gi mu gaaw a nangu dëgg maanaam ñoom saxaaba yi ak taabe yi maanaam muy salaf yi rek radiyallahu anhum nangu gi ñuy nangu dëgg ak ni mu gaawee ci ñoom mm-hmm. mu daal di wax ne tamit ne euh, maanaam am na wax jii nga xamante ne moom la wax ne gis naa ko bi tey labinatayni ci kaw ñaari mool li nga xamante ne moom lay tegtale itam mooy ne wanagu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ni ñu ko tabaxee mooy ne dañ koo tabaxee noo xam ne comme ñaari móol maam ni nga xam ne boo ci nekkee faaw dangay ngay wan kaaba gi kanam wala nga wan ko gannaaw mm-hmm. maam ni ñu tabaxee wanag bi maanaam kon mbir mi comme li nga xam ne moom la Hanafi yi di wax wala ñu mel ne ñoom rahmatullah alayhim mm-hmm. seen mazhab yi ñuy wax ne loolu munul ne mm-hmm. maanaam lii lii bokk na ci li gën a màgg li tàjji seen wax parce que ju yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam parce que buñ ne wanagam bi noonu la meloon munuñu ne wanagam la moom kese maanaam wanag wi moom la ak wanagu wanag waa kër gi yëpp ci wanag woowu lañ ñuy ne donc bu fekkee moom ni ñu defee wanag wi mooy ne muul yiñ ci tabax yiñ ci teg dañ koo teg noo xamante ne boo ci toogee faw da nga jublu xibla wala nga war ko gannaaw mooy ne kon tere ji effectivement ci biir kër yi bokkatul maanaam tere gi ndekete dañ koo def rek pour ndànd foy foy bi voilà loolu beneen mbir la boo xamante ne da koy tegte euh, la ben te bi moom mooy dalil bi gën a dëgër bi bi gën a dëgër bi nga xam ne gisuma ñoom luñ ci mës a tontu maanaam saa yu ñuy wax dinañ wax ci leen ba mu def ci masala bi maanaam birig yi problème mu birig yi maanaam <laughs> problème mu wóole <laughs> voilà parce que dinañ ne non bi ñu koy gis tay yenn tamit kiiwu tay ko et beneen bi ci def tamit mooy ne ñu xam ne ñu ko gisee daf koo gisee ci anam goo xamante ne ni mu tooge maanaam moom du gis dara ci moom loo xamante ne waru ko gis mm-hmm. maanaam loolu itam nañ ko bàyyi xel maanaam du ne voilà mm-hmm. mu ne faqul mu ne faqultu ba mu ne laa adri xamuma mu ne qaala Malik imam muy leeral mu ne li mu ci namm allazi mooy ki nga xam ne yu salli day julli wala yartafi'u te du yëkkati ko anil ardi wala suuf si mm-hmm. yasjudu day sujjóot woo woo fekk moom laafiqun mu ngi takkoo bil ardi ak suuf si maanaam buy julli day day day day day def nii rek maanaam buy nii rek lay julli nii <laughs> voilà waaw wala noonu quoi nga xamante ne du yëkkati loxo yi du voilà du kii maanaam noonu <laughs> lay def maanaam loolu lay wax ne xëy na yow noonu ngeen mel noonu nga mel xanaa mu ne ko man xaw ma maanaam xamul woon tamit li muy wax lan lay tekki mm. waaw et puis wala bopp mu nekk ne xaw ma maanaam mooy xaw ma woon ni lële noonu la demee dégg nga loolu tamit dañ ci jàngee ni képp maanaam ku ku ku wax lu wuuteeg na ñu war laa ma a delloo si ne la ah yow xanaa nangam nga daal di xam ne ah fi mu toll affaire bi gën ndekete sérieux na voilà voilà maanaam duñ la bàyyi noonu waaw dégg nga loolu moom mooy kon xaj ah, ah, imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na xadis bi ci xadis yi di ñëw insha allahu taala muy xadis numéro cent quarante huit ak cent quarante neuf ak trois mille cent deux imam Muslim rahimahullahu taala indi ko ci ñaari bërëb ci xadis numéro deux cent soixante-six imam euh, Abu Dawud euh, rahimahullahu taala indi ko xadis numéro douze imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro onze imam An-Nasa'i rahimahullahu taala indi ko xadis numéro vingt-trois imam Ibn Majah indi ko xadis numéro trois cent vingt-deux imam Malik maanaam la indi na ko xadis numéro 521 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 4606 4617 ak 4991 kon waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañu xadis bi rahmatullahi alal jamii mu ne baabu buntu xurujin nisaa génnu jigéen ñi ilal barazi dégg nga fii moom mu ne ilal barazi jëm ca ndand foy foy ga maanaam mooy bu ñuy dem àll maanaam jigéen ñi dañ daan génn di dem ci àll bi maanaam fii nag day wax ne génn googu muy góor ñi maanaam tegam jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a yelloo ci toog ci kër gi ñoom ñooy mën a génn bu ñu soxlawee dem aajo ñu dem soxla dem ca biti loolu waxuma laa góor ñi maanaam loolu benn la beneen bi ci des moom mooy insha allah daañ ko gis euh, ci yeneen xeetu njàngat yi comme li nga xam ne moom la waa maanaam euh, li li nga xam ne moom lañu ñu solooy kon mooy albaraz alxattaabi rahimahullahu taala dafa wax ne tamit albiraz kenn du ko wax mm-hmm. waaye alxaafis ibn hajar rahimahullahu taala nee na moom déedéet danañ ko wax kay albiraz parce que moom dafa jàpp ne albirazu li muy tekki mooy euh, xare albarazu mooy ndànd foy foy gi mm-hmm. waaye euh, naam albirazu dana tekki xare waaye tamit dana tekki dem dem dem àll mhm. comme ni nga xam ne noonu la ko lughawiyuna yi di waxe mhm. rahmatullahi alayhim e, niki noonu e, al-gha'it moom mooy e, maanaam moom moom maanaam al-barazu tamit moom mooy ndandu foy foy al-biraz mooy dem àll bi ci boppam comme ni nga xamante ne moom noonu la baat bi nekkee ci waxinu imam al-Bukhari laa ci bunt bu njëkk bu manta tabarraza mooy kuy dem àll maanaam kon foofu mu ne qaala haddathana bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi yahya haddathana yahya ibn bukayr waxoon nañ la ko moom ak imam Layth ñoo jëlloo kër maanaam taalibi imam Layth nga xam ne lu bëree bëri li mu soloo ci imam Layth kenn soloo ko ci moom rahmatullahi alayhi muy yahya ibnu abdullah ibnu bukayr maanaam kon dañ koy dàqantele maamam bi bukayr mais yahya ibnu abdullah ibnu bukayr la tudd comme ni ñu waxee yenente bi sallallahu alayhi wasallam muhammad ibnu abdul muttalib maanaam mooy ibnu abdullah ibnu abdul Muttalib rahimahullahu ta'ala maanaam euh, muy Abu Zakariya mi ngi gane adduna cent cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent trente-et-unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari yi moo ëpp li mu soloo ci moom indi na ci soloo na ci moom cent soixante-dix-huit hadith ci Sahiham maanaam gis nañ ci yu jot jot nañ cee gis lu war a tolloog ñeent wala juróom mm. euh, imaamu muslim rahimahullahu taala ak imaam ibnu maaja ak at-Tirmidhi ñoom ñoom ak ñëpp soloo nañ ci moom mais ak intermédiaire mm. euh, kon imaam al-Bukhari rek moo soloo ci moom sans intermédiaire mm. imaam euh, muslim soloo na ci moom ñaari xadis waaye ak intermédiaire imaam ibnu maaja ñetti xadis imam at-Tirmidhi solo na ci moom waaye ginnaaw ba mu waxee xadis boo xam ne hada xadisun xasanun saxiix daan ne wa rawaahu eh, Yaxya ibn Bukayr an Layth ibn Sa'd an Uqayl maanaam comme tu bi rahmatullah mm-hmm. maanaam loolu mais tudd ko ci càllale maanaam waxul indiwul xadis boo xam ne day nekk càllale bi mu tudd mm-hmm. waaye daf naan an an an Layth an Uqayl nahwa mm-hmm. maanaam loolu rek la wax maanaam comme ni muy waxee imam euh, at-Tirmidhi tamit téeram bi sunanam bi dafa yéeme maanaam ni muy indee bunt yi ni muy waxee kenn ku ci nekk ci ruwaat yi ak bu paree ni muy waxee wafil baa bi ci bunt bi am na diw diw diw diw ci saxaaba yi soloo nañ jëmmi xadis bi ak yu mel noonu maanaam dafa yéeme ni mu ko defaree waxuma laa nag ni nga xam te noonu la indee tamit waxu ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi comme bu naan wax jii de boroom xam-xam yëpp d'accord nañ ci xadis bi maanaam xadis bi wala li muy indee naan ba maanaam li ëpp ci boroom xam-xam yi wax nañ xa wax nañu ne maanaam xadis bi mooy seen mazhab wala boog mu naan par exemple lii rek mooy mazhabu Ishaq ak ah, Ahmad Malik lii la wax wala Sufyan as-Sawri nii la ko wax maanaam nga gis ne day indi day toxal waxu boroom xam-xam yi mm. wala al-Awza'i lii la jàpp ci masala bi maanaam moom ni mu jugé xadiis mooy nangam wala ni mu ko interprété nangam maanaam imaam moo tax imaam at-Tirmidhi xaqiqatan sunanam euh, yéemi ni yéemi ni yéemi yéemi gu jéggi dayoo maanaam bu jéggi dayoo moo tax kutubu sitta parfois sax da ngay am problème tarjih maanaam ne bii bii bii moo gën bii tellement benn bu ci nekk ak ay spécificité am ak nii ko boromam tabaxe mm-hmm. dafa yéeme mm-hmm. mu ne kon Yaxya ibn Bukayr mu ne qaala haddathana Layth mooy ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi mooy Abul Harith mm-hmm. al-Misri al-Qalqashandi moom mi ngi gën a adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam an Uqayl te moom mooy Uqayl ibn Khalid ibn Aqil maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ne ñoo bokk niñ leen di bindee waaye bokkunu niñ leen di maase loolu mooy al muttaf al muxtalif wal voilà ñoo nuroo waaye bokk ñu niñ leen di bindee wala niñ leen di maase maanaam niñ leen di tombe plutôt ak niñ leen di maase maanaam bokkul niñ leen di tombee ak niñ leen di wala niñ leen di maase waaye fii ñoom ñoo bokk niñ leen di tombe Uqayl ak Aqil waaye ni leen di maase rek la ñu wute maanaam moom ak maamam mooy Uqayl te wa kii moo fi tudd moom rek ko fi tudd maanaam Uqayl ibn Khalid ibn Aqil al-Ayli Abu Khalid mooy dàqantalam moom ñu ngi génn àdduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi Shihab romb nañ ko léegi an Urwata ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu mooy Urwata ta'ala moom mooy kon saxaaba ma taabi'i bu màgg boobu euh, mi ngi moom mooy Abu Abdullah mooy dàqantalam mi ngi génn addu mu ngi génn adduna kon quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokkoon ci ci ñan euh, al fuqaha as-sab'a voilà juróom-ñaar borom xam-xam fiqh yu nekkoon Madinatul Munawwara sakina afdalu salaatu wa salaam an Aisha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha habibata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Aisha bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu anha wa ardaaha ñu koy wax al-Humayra ummu Abdullah mooy dàqantalam ñu génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax nañu cinquante-septième année la ñoom ñëpp ko la ashaabu kutubu sitta solo nañ seen xadiis ba mu def Yahya ibn Bukayr moom imaamu Bukhari rek moo ko solo ci moom directement après imaam euh, at euh, euh, imaam an imaam Muslim ak imaam Ibn Maaja ñoom ñoo solo wala voilà ñoom ñoo solo seen xadis mais voilà mu am intermédiaire seen diggante imam Tirmidhi tudd ko rahmatullahi alayhi jami mu ne an Aisha radiyallahu ta'ala anha ne azwaajan nabi soxna yeneen ci bi de sallallahu alayhi wa sallam kun na doon nañ nekk yaxruj na di génn bil layli ci guddi gi iza tabarrazna buñ daan dem wanag gis nga iza tabarrazna buñ daan dem wanag ilal manafi'i ci bërëbu fajukaju aajo bi maanaam dafay am bërëb yoo xamante ne ci àll bi dañu xam ne fii kuy faj aajo foofu ngay dem maanaam daanuñu faj aajo ci dëkk bi dañ daan génn dëkk bi dem ba ci àll bi ngir mën a faj seen aajo mm-hmm. loolu benn mbir bi nga xam ne maanaam le fait mu ne guddi gi lañ daan génn day wanee daanuñu génn bëccëg gi maanaam nekk di taxawaalu ci mbedd mi loolu daanuñu ko def benn ñaareel bi ci des mooy bokk na ci li nga xamante ne moom lañ daan melowoo mooy ne euh, li li waral ñuy mën di xaar guddi noonu maanaam nga xam ne journée bi yëpp ñu demoon rek dañuy xaar guddi gi mooy ne daanuñu lekk lu bari maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee woon ñoom dañ léeg-léeg kër ga dañ daan toog ñetti weer yooyu wala ñaari weer en tout cas yoo xamante ne comme ni ko sayyidat Aisha waxee radiyallahu anha hadith mi ngi ci Sahih bi ñu ne mi ngi tam Sahih moom Muslim dañ daan toog weer weer rombaat weer wi feeñ weer wi feeñaat weer wi feeñaat te kër yi cin du fa tàkk luñ loo leen di dundee ñu ne xanaa ñaar ñu ñuul ñu ndox ak tàndarma voilà te bul yaakaar ne nag ndox ak tàndarma buñ ko wax mooy dañuy indi booli tàndarma de maanaam <laughs> dégg nga bul ko jàppee noonu <laughs> voilà loolu moo daan tax buñ maanaam daanuñu soxla di dem woon ak bëccëg gi dem woon ak voilà déedéet maanaam kon ñoom guddi gi lañ daan dem woon ak loolu tamit daa ware day wane tamit ñun sant yàlla gu ñu war a sant yàlla waaw parce que ci xéewal lañ nee ah lu leer laa la wax dégg nga kon nag mu ne woowu te moom muy wax na almanafi ak ah, mu ne woowu moom sa'idun ak pàkk la goo xam ne ab yax ndan du foy foy la maanaam pàkk bërëb bu yaatu la fa kaana nekkoon na nag Omar sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu yaqulu daan wax naan lin nabi ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax jub maanaam muural ak say jigéen ñi maanaam yiir leen ah, waaye maanaam ne say jigéen te avant njëkk na ko koo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñëw mooy yaa ayyuhan nabiyyu qul li wa banaatika wa nisaa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalaabibihinna loolu moom mooy njëkk muuraay bi njëkk ñëw boobu Seydina Umar radiyallahu anhu moo ko aay boobu njëkk ñu wàcc maanaam aay boobu bi mu wàccee mooy ne dañu léegi nag dañuy muuru moo tax wa comme le al-Qaadi Iyaad wax li nga xam ne moom borom xox yi wuute wuñ ci mooy muur ba muuraayu xar kanam gi li ñu naan voile intégral waa kër Yonent bi sallallahu alayhi noonu lañ daan def te ñoom farata la woon la ci ñoom wuute nag bi ñu wuute ne dañu war a muuraale xar kanam gi ak loxo yi loolu wuute yi ci borom xam-xam yi wuute mooy ci ñeneen ñi dul waa kër yenente mm-hmm. bi sallallahu alayhi wasallam soxna yenente bi sallallahu ndax ñooñu farata la woon ci ñoom waa wala déet ku dul soxna yenente bi loolu moom moo li nga xam ne moom mooy wuute mm-hmm. waaye ba mu ko defee fii bokkute bokkute bii nag bi mu naan ko oxojub ne saa ak way way yiiral sa soxna yi maanaam ànd ak nit ñi ñi ngi soloo noonu waaye ne way way yiiral sa soxna yi mu ne ko falam yakun nekkutoon nag rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaf'alu di def loolu maanaam ngir ne euh, day bañ indi problème xat-xat ngir ne xëy day maanaam plus muy gën di bàyyi xel lu mel noonu plus muy gën di exigeant ci affaire yi mbir yi maanaam diine ji day gën a metti te day gën a jafe waaye bi nga xamante ne wax na ko mu ne fa xarajat mu daal di génn sawdat bintu zam'a te moom mooy sawdat bintu euh, zam'a ibn qays ibn abd wudd ibn nasr ibn malik al-amiriyya moom mi ngi génn adduna cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi moom ci ashaabu kutubu sitta tey maanaam ci téere xadiis yi juróom juróomi xadiis rek am téere xadiis juróomi xadiis la am euh, euh, imaam al-Bukhari rahimahullahu taala ñaari xadiis la ci am daañu ko gis insha allahu taala moom kon sayyidat euh, moom Euh, moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk a denc bi Sayyida Xadiija génne àdduna radiyallahu ta'ala anha hmm. maanaam moom la njëkk a denc bi mu demee ba benn jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko wàcc hmm. ci la ko yonent ci la ne yonent bi sallallahu alayhi waaye nag sama ay jox naa ko Sayyida Aisha hmm. euh, mu ne nag kon euh, moom mu ne zawju nabi di soxla soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn laylatan ak guddi minal yi ci guddi gi isha an waxtu gee waaye ba mu wa kaana te nekkoon na nag imra'atan jigéen joo xam ne tawilatan dafa njooloon maanaam moom jigéen ju njool la waaye fa naadaha mu daal di koy woo Omar sayyidna Omar ibn Khattab radiyallahu anhu woo ko ne ko alaa dëgg-dëgg araf xam nañ la xam ne nañ la yaa sawda yow sawda maanaam euh, fii dañuy gis ne kon sayyidna Omar radiyallahu anhu maanaam bëgg bi bëgg loolu ak wax gi nga xamante ne maanaam mébét gi nga xam ne moom la mébét ne noo jigéen yenente bi sallallahu alayhi wasallam waruñu di nekk ñoo xam ne dañuy yomb a gis dañuy yomb nekk maanaam ku nekk mën a dugg ci kër gi di gisante ak ñoom di nekk ak ñoom loolu warul ne parce que yenente bi kilifa la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam bëgg voilà loolu warul ne maanaam loolu nag nga xamante ne moom noonu la ko jàpp moo tax mébét googu mu mébétul ak fiiraange gu mag gi nga xamante ne moom la amee woon ci ñoom moo tax mu leen doon woo yow xàmmee nañ la mu ne xirsan ngir xër gi mu xër ala an ci kaw yun yun yun di la mu wàcce al xijaabu ki kiiraay maanaam mooy euh, mooy ayat xijaab bii nag boo kuteg ayat xijaab bële mën na ñaar yëpp mën naa ne yan zila ndax riwaayaat yi dafa am ñaar riwaaya yan zila ak yun zila yun zila ñaar yëpp ay riwaayaat la ñu mën a ne maanaam ci ñu wàcce mm-hmm. yan zila moom mooy mu wàcc yun zila mooy mu wàcce mm-hmm. voilà yan euh, zala tam mën naa ne dëgg la ñett ñett ñett ñi waaw yan zala ak yan zila maanaam mën nañ ko def comme comme fa euh, voilà déedéet xijaabu rek lay nekk déedéet xijaabu rek lay nekk maanaam mooy mooy ñu wàcc mooy mooy mooy maanaam mooy li li ci mm-hmm. doon la voilà naibul fa'il naibul fa'il voilà dégg nga hmm. maanaam kon mu wàcc hmm. dégg nga ba mu ne euh, lii euh, day day day day day day day wane euh, bu njëkk bi li njëkk li muy wane mooy ne am na benn spécificité bu Seydina Omar amoon radiyallahu taala bu mu xamoon ci boppam ngir ne loolu li tax mu ne moom mu jàpp ne le fait que mu comporté woo noonu rek ab aaya alxuraan mën na cee wàcce di ko dëggal mooy ne xamoon na ne moom maqaama boobu la amee woon parce que su ko amutoon su ko xamutoon du ko def loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy ne euh, euh, li mu wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam le fait que mu ko doon wax naan ko axjob ñasaak waay waay waay waay yiiral sa sa soxna yi loolu ak ni mu ci doon insister noonu loolu tamit day wane ne même kilifa kilifa bu fekkente ne jàpp nañ ne lii mën nañ ko koo conseiller dañ ko koy defal mm-hmm. loolu ñaareel la ñetteel bi ci def moom mooy day wane ni moom ci boppam ni mu comporté woo ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu maanaam su maanaam mooy génn teg génnul teggin maanaam xottiwul wormaam mm-hmm. te it ñàkkul teggin mm-hmm. te am na benn mbir nag bu mat a bàyyi xel fii parce que ñu bari bari dañuy waxtaanee ni wéy mais moom da daan da daan da daan ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam da daan wax nangam Omar jub ni ko nangam maanaam loolu wax du garaaw a garaaw a garaaw a garaaw lu tax mu garaaw lu tax wax jooju garaaw lu tax wax jooju garaaw mooy dafa mel ne mais fi mu toll ñun amul suñu kilifa yi xalaatuñu ñu ne dañuy wax nangam kenn ci ñim doon àndal jóg ni ko ah d'accord ma du nii suñu kilifa yi rek ah, waxuma la yenente bi sallallahu alayhi wasallam te saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo ëppoon teggin gënoon a xam gëddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam que suñu kilifa yi ñi doon ànd ak ñoom ni ñu xame woon seen gëdd loolu yaakaar naa ne ñaari nit ñu xellu duñ ci wettante euh, beneen bi ci des mooy kon maanaam il faut ñu xam ne dafa am Seydina Omar radiyallahu anhu dafa xamoon ne moom mu xad muhaddas la mooy mu boog muhaddas parce que dafa am inna min inna mimman kaana qablakum mu muhaddasuuna mm-hmm. dafa am ci ñun ju jiitu ñoo xam ne yàlla da leen daan wax ak ñoom min ghayri an yakunu anbiya mm-hmm. te doonuñu woon ay yeneen mm-hmm. fa in kaana fi hadhihi al ummati fa Umar bu amoon ci xeet wi xam nga loolu la fekk mu ne ci hadhihi al daal ne fa daal di yam foofu xam na riwaaya fa Umar mais am na wax wax mais yenn saa bi fa in kaana fi hadhihi al ummati bu amee kenn rek. ku mel noonu ci xeet wi kenn kese kooku Omar la daal mooy ne Seydina Omar keese maanaam moom kon moom xamoon na loolu ci moom fukki aaya alquran ak ñett ci nañu di dëggal waxu Seydina Omar radiyallahu anhu lu mu lu mu wax kooku xam ngeen ni euh, du du du du kuy ñàkk teggin wala kuy kuy jóg di et cetera mm-hmm. euh, ndax moom xam na ne yàlla dafay dëppook moom xam na ni yàlla parce que moom moo tax yeneen bi sallallahu alayhi boo ne ñoom ci xulafaa ur raashiduna yi lañ hmm. maanaam ci xulafaa ur raashiduna mooy mooy ñi nga xam ne al na hmm. dañ toll maqaama mahdi nga xamante ne lu ñu def lu ñu wax yàllaa leen ko def loolu moo leen ko wax la hmm. beneen bi ci def mooy xamoon na ci boppam ne euh, zikr bi ñu doon wax bi ñu tàmbali kitaabul ilm ko fat zikr boobu nga xam ne moom lañ doon wax mm-hmm. te moom mooy li nga xam ne mooy dëgg dëgg xam-xam bi nga xam ne yeneen bi sallallahu alayhi moo ko jagoo nekk mm-hmm. euh, saxaaba yi radiyallahu anhum dañ ciy dugg mm-hmm. am na ci ñoom ñu ko xam ci seen bopp am ñu ko xamul et que ñi ko xam ci seen bopp Seydina Omar ci la bokk radiyallahu anhu loolu tamit day wane ne maqaama nit mën na koo xam ci bopp nit mën naa xam ne man maqaama sangam am naa ko am keneen koo xamante ne day nekk ci beneen maqaama du ko xam wala mu nekk ci jëmmi maqaama bi ne du ko xam mm-hmm. moo tax ñuy gis saxaaba yu bari radiyallahu anhum daan wax benn affaire wala ñu daan ci alquran wax ci dëggal la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xam ne lii kat lii diine mm-hmm. comme ni ñu ko xamee woon di nodd ci boppam ak ni mu amee solo xam nga Seydina Omar géntul na ko mm-hmm. radiyallahu bi nga xam ne Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih radiyallahu ne ñëw ne ne dafa gént nodd ñëw netti ko le ko yeneen ne ko lii du du gént de révélation la mm-hmm. jëm mi wax jooju te yant bi ne nii laa ko déggee woon ci asamaan mm-hmm. loolu Seydina Omar daan duñ déggee ñuy nodd rek dafa daw ne mais man géntoon naa lii jëm mi gént gi géntoon naa ko lii ñuy wax kàddu yi jëm mi kàddu yi géntoon naa ko maanaam nga gi ñu gis maanaam partie boobu nga xam ne moom lañ am ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam sahaaba yi radiyallahu anhum rawatina ko mel ni Seydina Omar nga xam ne ci ñi gën a màgg ci ñoom la bokk xamante ne lu jomb maanaam moo tax lu mat a bàyyi xel la mu ne nag boo nga xamante ne moom la loola kii rek mu ne fa anzala mu daal di wàccee allah bur yàlla ayatul hijab aaye kiiraay gi te mooy aaye bi nga xam ne moom moo nekk ci sootul ahzab yaa ayyuhal ladina bokkut ak aaya xijaab bi wax nañ mu muuru déedéet mooy bi mu naan yaa ayyuhal ladina amanu laa tadxulu buyutan nabi illaa an yuzana lakum bi ah bi tàmbalee noonu ak mooy bi jëm bi am ne wa idha sa'altum mata'an fas'aluhunna min wara'i hijaab dhalika azka li qulubikum wa wala ah, li qulubikum wa qulubihinna mooy ne yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm te dëggu bu leen dee boo leen dee Euh, boo leen dee dugg kër yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ngeen bu ko dugg lu dul mu jox leen ci ndigal nga waaw euh, benn maanaam xamante ne moom lay moom mooy mooy mooy li ñu concerné mooy wa iza sa'altumuhunna bu ñu leen dee laaj boo leen leen dee laaj mata'an loo xam ne da ngeen koo soxla ci ñoom fas'aluhunna laaj leen leen ko waaye min wara'i hijabin ci ginnaaw kiiraay kiiraay gii nag la doon wax maanaam moo tax waa kër yent bi sallallahu alayhi wasallam buñ leen dee laaj duñ leen ñëw dugg ci kër gi d'ailleurs loolu am na benn habitude ñun bu ñu am boo xamante ne attention ah loolu ñun rek ñoo ko am ah. réew jullit ñi ñëpp ñëpp ñëpp presque ñëpp amatuñ ko amuñu ko maanaam ñu raar ñoo ko am ci société jullit ñi mooy dangay dugg ci kër gi góor ñi jigéen ñi bokk fi ñi ne di toog di di di di waxtaan ak yu mel noonu loolu avant amutoon na loolu loolu même même même même Sénégal ah am na fa kër yoo xam ne loolu am fa ah mm-hmm. kër kër kër kër ñoom seen kër seen cooy bu kër seen cooy bu loolu amu fa woon mm-hmm. ak yeneen ak xaw ma ba xam léegi waaye en tout cas amu fa woon mm-hmm. ak feneen fu dul ak feneen voilà bu ñu nekk xam nga suñu Babacar masala léeg-léeg doomam yi la anhu doomam yi dañ fii nekk ci biti doomam yu jigéen ñi dañu nekk ci buntu kër gi ci ci ci ëtt ci kii bi moom loolu rek parfois da ko daan tere génn ci biti. wala walla walla euh, ak yeneen ak yeneen maanaam y de des choses yoo xamante ne amutoon nga xam ne kër gi da nga ciy dugg mën nga faa def ñetti at que ñoom niñ daan tabaxe seen kër yi mën nga faa def ñetti at te doo mësa gis jigéen bu dee góor jigéen nga doo mësa gis góor doo mësa dem ci góor ñi ne voilà jamono mais euh, voilà moo tax imaginer li déglu li borom bi wax dañu subhaanahu wa wa idha na boo leen leen laaj mata'an an leen soxla mm-hmm. na laaj leen leen ko min wara'i hijab ginnaaw kiiraay mu a zalika loolu mu ne zalikum loolu atharu moo gën a laab mm-hmm. li qulubikum ci seen xol yéen wa qulubihim na ak seen xol ñoom mm-hmm. ñi gën a sell xol ci àdduna bi mooy ñan saxaaba ñi gën a sell xol ci àdduna bi loolu duñ ci werante segam ñoom la yàllay waxal di leen wax loolu di ci ak jigéen ñi gën a sell xol ci àdduna bi lan ngay xalaat ci ñi gën a nooy xol ñu gën a doyee di xol voilà mu maanaam dafa am léegi ñun dañ jël habitude boobu na am maintenant nag loolu dàqontewul nag ak le fait que yéen c'est vrai jamono yeneen bi sallallahu alayhi jigéen ñi daan nañ nekk kom ci jàkk ji daan nañ nekk ndoog moom daan nañ et yooyu yëpp daan na am mais dañ daan nekk ci ginnaaw daan ñu nekk ci kanam ak toogandoo nii jooy góor toog ñii jigéen toog ñii gi loolu daanul am yooyu daanu am jigéen ñi tamit daan nañ ñëw di ko laaj ay question ci biir ci biir mhm. ci biir ñu ñëw toog jigéen ñu ñëw toog waxtaan ak ñoom et cetera yëpp daan na am mhm. mais rek c'est il faut que rek mu nekk loo xamante ne dañ koy régler maanaam warul nekk xeetu jaxasoo goo xamante ne day daal di mujj niru anarchie voilà jigéen toog nii góor toog nii ñu toogandoo bokk fi ñu toog ci même kii bi amul problème garaawul dara xewul loolu déedéet mhm. voilà ni ki noonu jigéen ñi euh, no maanaam loolu il ñu koy bàyyi xel par contre euh, am njàngale wala comme parce que loolu ak yeneen bi sallallahu alayhi gis nga da daan dem di toog ak jigéen ñi di leen jàngal comme ñu ko gisee woon ci buñ ne beral ñu jotaay ki noonu jigéen ñi dañ daan ñëw di ko seet mu leen di jàngal naka noonu Euh, euh, euh, mooy bi bi Seydina Bilal radiyallahu anhu di dem di di jël sarax kii seen sarax yi ak yooyu yëpp maanaam day wane ni maanaam quand jamono yonent bi sallallahu alayhi maanaam problème boobu amutoon waaye aaya bi dafa gën a feddali ku ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye tamit waruñu bàyyi ak maanaam fawda am ak ak pëccëxu am loolu waruñu ko bàyyi nga xam ne ku mu neex rek ah, dugg fu la neex dem gis ñu la neex fekk muuru wuñ defuñu dara jigéen ñi duñ muuru duñ kii ci kanamu ay góor ñoo xamante ne war loolu war loolu jaaduwul mm-hmm. voilà léegi nag bu dee lii soo ko waxee ne oh, oh, tàng mais nii lii waxuma fi leneen lu dul diine mm-hmm. li nga xam ne lii moom lii moom alxuraan ak xadiis bu fekkee alxuraan ak xadiis bi moom moo tàng nag léegi après yéenay xool mm-hmm. nga mu kon nag moo am dala mu daal di wàcc allah bur yàlla ay xijaab ay ki xiir xijaab bi mu ne xaddasana dina parce que ñoom même même xadis bi mu ne xaddasana nettali nañu Zakariya euh, te mooy Zakariya ibn Yahya ibn Salih ibn Sulayman ibn Matar al-Balkhi rahimahullahu ta'ala muy Abu Yahya al-Balkhi al moom mi ngi génn àdduna deux cent trentième année ginnaaw gàddaay Yonent bi wa alihi wa sallam moom ci taabii taabii yi la bokk euh, Zakariya bi imaam al-Bukhari soloo na ci moom mm-hmm. imaam at-Tirmidhi moom soloo na ci moom waaye bi waasita ci intermédiaire moo tax ne naan rawaa anhu al-Bukhari mm-hmm. wa rawaa lahu at-Tirmidhi waaye ci waasitatu Abdus Samad ibn Sulaymaan al-Lakhbi ak Abu Sa'id ibn Yahya mm-hmm. ibnu Mansuur ar-Rahawi az-Zaahid ak Jaafar al-Firyaabi ak Ahmad ibn Yasaar al-Marwazi ak Ismaayil ibn Muhammad ibn Abi Kasiir al-Qaadi ci maanaam intermédiaire ñi la solowee ci ñoom maanaam kon gis nga ni euh, ñoom ñaar rek ñoo solo ay xadiisam mu ne qaala nee na Abu Usaama te moom mooy Hammaad ibnu Usaama maanaam Hammaad ibnu Usaama te ibnu Zayd bokkut ak Hammaad ibnu Zayd kii ku fii nekkoon na Basra waaye Kuufi la moom borom waa Kuufa la euh, muy Abu Usaamata al-Kuufi euh, rahimahullahu ta'ala maanaam kon moom tamit nekkoon jaamukatu yàlla bu mag a mag moom tamit dañ koo xame woon euh, jaamu yàlla bu mag nekk maanaam guddi gi da ko daan julli da daan nekkoon tamit koo xam te ne néewaan nañu gis ku dëddu àdduna ne moom mm-hmm. nekkoon tamit jàng al jàngkatu Alqur'aan mm-hmm. moo tax al-Ajli Euh, nee na mi ngi génn àdduna deux cent unième année ginnaaw gàddaay yonent alayhi wa sallam euh, Muhammad ibn Ismaïl ibn euh, Ali al-Abbasi moo ju ko jullee dégg nga moo ko jullee imam al-Bukhari moom rahimahullahu taala moom daf ni Zulqa'da la génn àdduna maanaam pas ci weeru Shawwal waaye Zulqa'da atum deux cent un boobu la ba tey fekk mi ngi amoon quatre-vingt ans ci li xam ne moom la ñu wax mm-hmm. maanaam moom mu ne an Hisham ibn Urwa moom gisoon nañ ko léegi an abihi mooy Urwa ibn Zubair an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha an an-nabi mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala nee na qad dëgg-dëgg ubina euh, joxeef nañ ndigal an taxrujuna ci ñuy génn fii xaajatikun an taxrujuna ci ngeen di génn fii xaajatikun na ci seen ay aajo qaala Hisham mooy ibn Urwa yaani lim ci nam mooy al-baraz mooy dem wanag maanaam loolu day leeral ne jigéen ñi kon maanaam ànd ak soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ leen a wax ne leen bu leen jël maanaam yéen da ngeen di toog parce que de beneen kiiraay la buñ indiwaat beneen parce que ñetti kiiraay ñetti muuraay la muuraay bu njëkk bi mooy bi ñu naan ne lañ muuru nii waaye ñoom euh, wàcce gi ñu wàcce an yudnina alayhinna maanaam ñu wàcce ci seen kaw min jalaabi bi na seen jalbaa bi maanaam loolu moom moo tax euh, li ñu naan voile intégral en fait aaya boobu da koy tegtale d'ailleurs aaya boobu tegtale ko la gën a tekki ki ñàkk koo tegtale euh, mais boroom xam-xam yi wuute nañ ci interprétation aaya bi voilà euh, loolu taxu ñoo jóg buñ dañ ko dañ ci ñëw ci leeral ak wuute yi insha waaye bi nga xamante ne moom mooy aaya bi maanaam euh, ne parce que léeg la nga gis ne loolu bokkul ci diine loolu dafa ëpp maanaam boroom xam-xam yi wuute wuñ ci ne dagan naa def wala daganuta def mm-hmm. loolu wuute wuñ ci li ñu wuute mooy ndax farata la wala du farata mm-hmm. maanaam ñoom loolu lañ wuute maanaam loolu moom moo tax <laughs> léeg-léeg moo tax koo dégg rek waaye loolu moom diine waxu ko xamal ne xamu ko maanaam mm-hmm. léeg-léeg dégg dégg ñu ñoo xam ne dëgg dañuy respectable boobu da nga leen di jàppee ne mm-hmm. vraiment gëstu nañ diine gi vraiment def da ci effort jékki-jékki ne non loolu lu diine maanaam ah affaire da lay jombal nag mm-hmm. dëgg dëgg da mm-hmm. waaye euh, ala kulli waaye fii maanaam dañ dañu génn ci seen aajo moom mu ne li mu ci namm mooy albaraz mooy dem wanag waaye lii day tegtale tamit xadis bi day tegtale ne jigéen ñi bu ñu amee aajo bu ñuy dox maam dañu génn dem dox doxi jiko maanaam par contre li nga xamante ne moom lañ mënta def mooy li leen alxuraan wax wala tabarruj na tax tabarruj jël ci ay liitul wala mooy de mm-hmm. ah, mooy euh, <laughs> tabarruj mooy ngay solu di defaru ak di tambambalu loolooy tabarruj maanaam exhibitionnisme maanaam di fee mais li ñuy wax exhibitionnisme ak li ko tubaab bi di wax du benn ah. mm-hmm. maanaam. <laughs> c'est comme c'est comme si buñ naan lii day xale waru koo gis lii xaru xale waru koo seetaan ñoom par exemple euh, discours maanaam moyen dix yi ñuy def ci seen télé lii di ku am dix ans du ko gis ci seize moyen seize def noonu wala moyen douze moyen dix-huit maanaam loolu ñoom ci ñoom ñun loolu amul valeur de maanaam ñun léeg-léeg dinañ bind mooy bii fekk ñu boo seetaan en tant que mag maanaam loolu amul valeur bokkul loolu moo tax loolu lu mat a bàyyi xel la euh, mais ci gàttal euh, li ñuy wax exhibitionnisme maanaam tabarruj boobu mooy di di di defarukat di di ngir tambambalu mm-hmm. maanaam jaayu daal génn pour wala nii ak yooyu loolu même ñi am jëkkër dañ koy def mm-hmm. mooy ne dañuy bu ñuy génn la ñuy solu defaru yi mel ne ni parfum maanaam alors que li ñu war a rek mooy normal waaw buñ normalé rek baax na voilà buñ normalé baax na waaye nag buñ fi nekk di ëppal ci yi ngi dayoo ci ni ñuy soloo di ni ñuy parfumé woo ni ñuy kiwee buñ ci jéggi dayoo mm-hmm. mais buñ amee tunique tunique bu normal passé inaperçu baax na mm-hmm. voilà ci ni ñuy ak tamit ni ñuy so ñu sol lu jot jeex na mm-hmm. sol gu jot mooy bi lislaam wax ne jot na léeg-léeg wolof ne man du ma muuru mais damay sol lu jot déedéet soloo lu jot li nga sol jotul parce que yow li nga tuddee lu jot loolu moom mooy yow yaa ko tudde boo teg li di wax ne dool yow sol nga waaw wala nga sol grand boubou boo xam te ne ci ginnaaw gi ndodd li day feeñ mu am o oh, nga am da léegi bu ñu muur sax ci ginnaaw gi mu am ngandam o oh, bu dessiné wu wala seen yii yëpp di feeñ ak yu mel noonu loolu yu mat mat bàyyi xel la ah waaw voilà voilà voilà yére yi ñu defar yëpp day feeñ yu ay xeeti seytaane la mm-hmm. moo leen moo leen xelal lu mel noonu euh, hadith boobu imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ko ñu hadith numéro 4795 5237 6240 imam Muslim hadith numéro 2178 indi na ko ñaari yoon imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 24290 25866 ak 26331 kon waa maanaam borom saxexe rek ko indi ci waa sahabu kutubu sitta bi ñëwul ci sunan mu ne baabu buntu at-tabarruz dem wanag fil buyuti ci biir néegi euh, buntu bi imam Muslim rahimahullahu ta'ala maanaam ci biir kër yi ginnaaw bi nga xamante ne moom la wax ne dem wanag ci àll ba mhm. maanaam jóg war a génn dem wanag ci àll ba mu indi beneen dem wanag boo xamante ne pour kër gi la mhm. maanaam léegi muy ñaari dem xeetu dem wanag mhm. dégg nga euh, maanaam di leeral ne maanaam ngir leeral ne dem àll bañ daan dem àll ci kër ca ca ca àll ba loola wiyul am na benn moment ci kër yi leen def ngir ne en fait avant kër avant avant l'islam di dem àll ci biir kër yi existé wul woon amul woon lu ñuy tuddee wanag moo tax waa Andalousie bi gaa yi ñëwee pour tubaab yi bi ñuy wër daaneel waa Andalousie ni ñuy xàmmewee këru jullit ñi mooy kër gu am wanag kër gu am wanag ñu xam ne fii am na wanag ba euh, gis naa ñoo xam te ne année soixante année cinquante yi lañ fi ñëw cinquante jàpp soixante ñoom dañuy wax ne fii ah fii fii Lyon voilà amul woon ay wanag ci biir kër yi moo tax tabax yu njëkk yëpp da gis boo xoolee wanag yi ci wetu cuisine bi lay ne daa dañuy mujj a dagg cuisine bi def ci wanag woo xamante ne dañ koy def daanaka ci wetu cuisine bi tabax yi yëpp yëpp yu bëri yi nga xam xamante ne yu njëkk yi la yëpp noonu lañ mel voilà nga xam après defar fa ay lavabo defar kii et cetera maam nga gis ni muy amee. maanaam ni koy defaree da ngay gis ne lii tabaxuñ ko woon ci cosaan bokkul woon bi ñuy tabax kër gi te euh, ba bo euh, bo Mermoz bâtiment am na ci yoo xam te ne mooy yii féete woon mooy yiñ toj temps yi yiñ toj léegi defaraat ko yi yi féete ci beneen jàkk bi fii nii yooyu par exemple tabax yi fa nekkoon ñoom ay cent cinquante et un cent cinquante trois foofu amul woon wanag yi boo dem boo fa duggee da ngay gis ne lii ci kër mais ba léegi sax am na ci bâtiment yu bari fii voilà Villeurbanne am na fa gratte-ciel voilà par exemple voilà fi fi fi cheikh bi dëkk boo boo ko da gis ne xam nga wanag yi gis nga ni mu nim na dangay xam ne lii dañ ko fee defoon maanaam dañ ko fee def ci dañ ko fee improviser mais nekkul ni fii la daf fee nekkoon ak tabax bi voilà amu fu amul woon maanaam parce que loolu loolu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo indi wanag wanag ci biir kër yenent bi moo ko indi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dégg nga mu ne kon haddasana bil isnad muttasil fi awwal kitab ilayhi haddasana Ibrahim ibn al-Munzir te mooy Ibrahim ibn al-Munzir ibn Abdullah ibn al-Munzir ibn al-Mughira ibn Abdullah ibn Khalid ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asad dégg nga kon bokk foofu la bokk Sayyid Khadija radiyallahu ta'ala anha ibn Abdul Uzza ibn Qusay al-Qurashi mm-hmm. maanaam mu bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam toof dàkantaram nekkoon Abu Ishaq mm-hmm. mi ngi génn àdduna deux cent trente-sixième année ginnaaw gadda Yonent bi sallallahu alayhi wasallam imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moo soloo ci moom mook Ibn Maaja imam at-Tirmidhi ak maanaam dafa soloo moom bi waasita mm-hmm. maanaam ci ab intermédiaire mais ci wa moom de hadith bi mu soloo ci la solo ci moom moom Tirmidhi mm-hmm. daf ne haddathana Muhammad ibn Isma'il qaala haddathana Ibrahim ibn Mundhir ko solo intermédiaire imam al-Bukhari la ko solo mm-hmm. rahmatullah alayhi imam Ibrahim ibn Mundhir mm-hmm. euh, kon euh, ci waa ashaabu euh, imam ak imam Ibn rek ñoo moom waaye imam ci intermédiaire amaa imam Abu Dawud ak imam Nasaa'i ñoom ñëpp solo wuñ ci moom euh, rahimahullahu taala qaala haddathana anas ibnu iyad mooy anas ibnu iyad ibnu damra mm-hmm. euh, moom mooy abu damra mooy daqantalam mi ngi génn àdduna deux centième année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko abu damrat al-laysi al-madani mm-hmm. mu ne an ubaydullah te moom mooy ubaydullahi ibnu umar ibnu hafs ibnu Aasim ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala am ten ci waa kër yent bi la bokk sallallahu alayhi waa kër euh, Seydina Abdullah Seydina Umar ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala anhu la la bokk ñu koy dàqantalee Abu Usmaan moom tamit madani madina la dëkkoon mi ngi génn àdduna 147e année ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Muhammad ibn Yahya ibn Habban waxoon nañ ko léegi an Wasi' ibn Habban moom it waxoon nañ ko an Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma qaala moom it gisoon nañ ko ñoom ñëpp kon waa xaabu kutubu sitta solo nañ ci moom ba mu des ibn Ibrahim ibn al-Munzir moom imam al-Bukhari ibn Maaja ñoom ñoo solo ci moom ak imam at-Tirmidhi ci par benn intermédiaire imam al-Bukhari qaala mu ne irtaqaytu yéeg naa dégg nga fawqa ci kaw zahri ndoddal bayti néegu Hafsa sayyid Hafsa radiyallahu anha li baabi ngir lenn xaajati ci samay aajo maanaam fii wax na la ko fa yóbbu woon mooy dafa am aajo bu mu fa doon lijjanti nee na fara aytu ma daal di gis rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yaqdi muy faj xaajatoo aajo mustadbira mu daal di dummóoyu alqiblata qibla bi waaye mustaqbila mu daal di jublu shaam shaam maanaam shaam ngir shaamat xam nga shaam euh, shaam mooy euh, Jérusalem euh, mooy mooy Palestine mm-hmm. Palestine Jordanie Syrie foofu Sham voilà euh, li tax ñu tuddoo ko Sham nag mooy maanaam ngir Shamaat yu bari yi maanaam mooy dëkk yi ni ñu jege wantoo seen dëkk yi ba pare nekk dëkk yoo xam ne dañu am bari forte concentration la lañ am seen population bi ak dëkk yi dañoo dañoo ngan dañoo dañoo jege wanto moo tax boo xoolee seen dëkk Moyen-Orient seen dëkk yi daf ngan dafa ngan la du ay dëkk yu ndaw ngan di dëkk lañuy am da dëkk boo xamante ne day mat ñeenti juróom yoon Paris te du te du te du te du capitale bi maanaam ñoom seen dëkk yi noonu lay tool maanaam boo bokkuñu suñu dëkk yi nga xam ne boo tax suñu dëkk yi mën nga koo wër léegi déedéet ñoom dëkk yi nganda nganda la ñu euh, ngir jegewante woon maanaam moom mu ne <coughs> kon gis na loolu maanaam lii kon bokk na ci li nga xamante ne euh, day day day wane lii lan moo tax mu indi ko maanaam ne lan moo tax mu indi ko ci buntu bi nga xam ne daf ci tegtale na nit ñi kat dañu daan nekk tamit ci biir kër yi maanaam ginnaaw gi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi indi na wan ak mooy ne moom def koo gis fekk mi ngi ci biir kër gi loolu mooy tegte la ne ci biir kër gi la nekkoon dégg nga euh, kon euh, xadis boobu romboon nañ ko romboon nañ taxrij bi léegi muy indiwaat mu ne baabun buntu maanaam fii tamit maanaam fu waxoon nañ la foo imaam al-Bukhârî rahimahullahu taala waxe buntu noonu te te utul ko tarjuma rek am na lu tax waaye nag am na ñu amul baabun ci yenn waaye am na ñoo xamante ne maanaam ci yenn nu sax yi amul woon buntu waaye bu ñu gisee amaan na riwaaya bi li ci jublu mooy ngir leeral maanaam dëkk ko indiwaat ba bara indiwaat jëm xadiis bi ngir leeral maanaane fi muy wax saam fan la waaye tamit leeral ne maanaam li ñuy wax naan waruñoo dañoo wóoroo maanaam wuute gi ñuy wax maanaam lépp fii la fii la tegu maanaam tey bu ñu xoolee ñetti xadiis yi ñu mm-hmm. mooy xadiis bi mm-hmm. mooy xadiis bi xadisu Abu Ayyub Ansari radiyallahu anhu dana Abu Ayyub ak xadis Seydina Jaabir radiyallahu anhu ak am na yeneen yu mel yu yuy wërwërloo ci loolu bu ñu ko xoolee dañuy gis ku nekk ci nan nga mën a sukkandikoo wii ci xadis bu ne ngir mën a dëgëral sa mazhab waaye mazhab bi gën a dëgër wax nañ ko te mooy bu jumhur ngir eh, dalil yi nga xam ne moom lañu indi maanaam eh, ne wax ji dafa général d'accord nañ ne tere gi ko tere am na mm-hmm. waaye nag ci ndànd foy foy gi la mm. te lii wane ni ci ndànd foy foy gi la mm. voilà mooy place yu espace bi mooy àll bi foo xam ne amul internet voilà li koy wane mooy le fait que yonent bi sallallahu nekkoon ci biir këram te kër gi ñu amoon amoon amoon ay maanaam kii bi ñu am ñu tabax ko mm. ñu tax def ci ay mool mu leer ni kon ku kuy dem woon ak ci biir kër gi foofu ngay nekk noonu nga koy nekk waaw beneen voilà beneen beneen kon loolu loolu loolu da koy wane beneen bi ci def moom mooy le fait que saxaaba yi ñoom ñu ko soloo liñ ci comprendre moo tax boo xoolee ni naa Jaabir wax radiyallahu anhu mooy ma gis ko avant un avant maanaam mooy wane ni ñoom lii lañ daan def mais finalement lii moo xew voilà dégg nga mu ne kon baabul buntu yi maanaam léegi ngir leeral ne kon mbir mi kat Euh, fi ñuy jublu dëgg la maanaam ci biir kër yi nan lañu war a tabaxee mbiram maanaam imam al-Bukhari dèjà buntu bu njëkk bi daf koo indi kon maanaam maanaam mooy ne dafay wane ne buntu la boo xamante ne day wane ne kër yi dañ ci tabax dañ ci tabax euh, ay toilettes waaye beneen bi nga xam daf ni baabun buntu tuddewu ko dara mooy dafa jokkaloo ak mbir moom mooy tubaab yi mm-hmm. yan yan yan yan yan exigence la am maanaam yan exigence la am muy wane ni amul exigence muy jublu fenn maanaam moon mu ne haddathana bil isnad muttasil fi awwal kitab ilayhi yaqub ibn ibrahim mooy ad-dawraqi moom euh, yaqub ibn ibrahim ibn kathir ibn zayd ad-dawraqi rahimahullahu ta'ala abu yusuf da dakantalam ni génn àdduna cent soixante-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna deux cent cinquante-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi Muhammad ibn al-Musanna az-Zamin mm-hmm. ak Muhammad ibn Bashar Bundar mm-hmm. ñoom ñett ñi ñoo bokk benn année bi ñu génnee àdduna deux cent cinquante-deuxième année la ñoom ñett ñëpp waa ashaabu kutubu sitta solo nañ seen ay xadis waxoon nañ leen juróom-ñeent yi nga xam ne waa ashaabu kutubu sitta nañ seen ay xadis mm-hmm. sans intermédiaire Yaqub ibn Ibrahim nii ci la bokk ad-Dawraqi rahimahullahu ta'ala Ah, kon moom mu ne qaala nee na haddathana Yazid ibn Haruna ah, te moom mooy Yazid ibn Haruna ibn Zazi ah, ah dañuy wax tamit ibn Zazan dañuy ya ya Yazid ibn Haruna ibn Zazan ibn Sabit muy Abu Khalid mooy dàqantalam Abu Salih Abu Khalid as yi moom mi ngi gane àdduna cent dix-septième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi euh, am nañu ne cent dix-huitième ndax cent dix-huitième bi sax moo gën a dëgër mi ngi génn àdduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Hatim nee na kii moom saduqun la yus'alu an misli ku dëggoo ngi koo xam ne kenn du laaj ku mel nii mm-hmm. maanaam mooy li ñu doon am na ñoo xamante ne kenn du laaj kii mooy kan maanaam ndax waa ji wu dëgër na wala dëgëru imam bu mag yi nii kenn du laaj mooy kan Ali ibn al-Madini nee na huwa min as-siqaati ba pare daan di teg ni ma ra'aytu ahfazu minhu moom ci ñu dëgër ñu wóor ñi la bokk mais mësuma gis ku ko dàq mokkal euh, al-Ajli daan ne daan ne nekk na ko am daan ne siqatun sabtun fil hadiisi wa kaana muta'abbidan ahsana as-salaati jiddan wa kaana yusalli ad-duhaa sitta ashara rak'a wa kaana qad 'amila maanaam nekk na koo xamante ne siqa ku wóor la ci buy nettali xadis ku wóor ku dëgër nekk jaamukatu yàlla bu mag mag bu daan julli julli gu rafet a rafet la daan jullee ba pare da daan julli yoor yoor maanaam yoor yoor da ka daan julli fukki rakka ak juróom benn chaque yoor yoor da daan naafila fukki rakka ak juróom benn ba pare waaye nag dafa nekkoon tam ku silma xam mm-hmm. Yaxya ibn Abi Talib nee na fi majlisihi sab'ina alf rajul mhm. maanaam moom jotaayam bu ko daan toog di jàngale xam-xam mhm. soixante-dix mille personnes moo fa daan ne bu daan toog di jàngale soixante-dix mille personnes day ñëw maanaam mooy màggaayam ñëpp xamoon nañ ko nanguloon nañ ko <laughs> voilà nga xam ne dana fees del comme stade mhm. waaw ñëpp ñëw kan lañ ciy déglu ci ah imam bi Yahya Yazid ibn Harun ibn Zazan wala ibn Zazi moo kooku lañuy déglu rahimahullah Abu Khalid as-Sulami rahimahullah taala mu ne qaala nee na axbarana Yahya te moom mooy ibn Sa'id al-Ansari eh, fàtte woon naa wax préciser benn mbir ci suñu xadis mooy xadis sayyidat Aisha radiyallahu anha amul loolu ci remarque xadis sayyidat Aisha xoolaat wa Yahya ibn Bukayr càllale googu amul lu mu leen jox ah càllale googu mooy jëmmi càllale gi ñëwoon ci xadis numéro 3 bi ah ci badul waxi voilà jëmmi càllale gi la dégg nga mm-hmm. na qaala nee na axbarana muy musaayib al ansari mu ne an Muhammad ibn Yahya ibn Habban maam gi ni ñoo xam ne maanaam mooy mooy madani bi mm-hmm. moom gisoon nañ ko anna ammahu ne baytaxam Wasi' ibn Habban mm-hmm. axbarahu xabaar anna Abdullah ibn Umar mu ibn Khattab radiyallahu anhu axbarahu xabaar ne ko annahu qaala leen laqad dëgg-dëgg mm-hmm. zahartu féeti naa kaw maanaam yéeg naa ci kaw zaata yawmin bés ala zahri ci ndoddal baytina suñu suñu suñu néeg maanaam fii tamit nga gis baytina la woon fële lana fii baytu Hafsa ak baytina dégg suñu néeg suñu kër nee na fara ay tuma gis rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qa'idan muy aji ak jalasa qa'ada ak jalasa lu leen wutale jonkan mooy lan wala ko tëddoon toog non waaw ah, jalasa jalasa mooy ku tëdd toog mooy ku taxawoon toog qaada voilà wala parfois tamit jekki gi jalasa mooy xeetu toog noo ko tooge qaada mm-hmm. mooy nga jekki maanaam mooy toog goo xamante ne da sa jekkiwaayu suuf voilà maanaam boo tax baat wolof ko jekki parce que qaada mooy danga nga da nga taxawoon jekki rek jekki rek jekki nga waaye mu ne qaada dafa jekki ala labina tey ni ci kaw ñaari muul mustaqbila daal di jublu baytul maqdis néeg ba ñu néeg bu sell ba ba ñu sellal ba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 ñoom Jokalante allahumma amin moom kitaab. Mm-hmm. Mm-hmm. bi ndax maanaam maanaa bi rek. waaw maanaa bi ak tamit raawi bi mm-hmm. maanaam bu ñuy wax xadiis loolu lu mat a bàyyi xel la maanaam saa yu ñu waxee ni xadiis sàngam diw solo na ko ak diw diw diw tekkiwul jëmmi baatu xadiis bi. li muy tekki mooy maanaa bi xadis bi làmboo ba pare mu jóge ci benn jëmmi saxaaba loolu lañ koy wax ci la ñuy waxee ni xadiis bii diw soloo na ko ak diw diw diw loolu lañ ci jublu waaye léeg-léeg baat yi dañuy wute ay riwaayaat yi dañuy wute et cetera voilà beneen bi mooy euh, ci biir xadiis Muhammad ibn euh, foofu waaw maa gisul woon baax Muhammad Hmm. parce que dama dama dama foogoon ne ñoom ñaar ñëpp ba pare ñu wax am nañu. waaw waaw waaw Muhammad ibn Yahya ibn Hibban mu jëlee ci bay taxam wax. beneen bi mooy euh, faraaytu bi nga xamante ni moo ñëw ci ci xadiis Seydina Abdullah ibn Umar hmm. aju wax ji ko waxee sànq day wax ni euh, saxaaba yi dafa am xadiis buy wane ni saxaaba yi dañ daan dem di yërnu kër yonent bi pour di xool naka lay nekk ci ci ay mbiram yëpp ndax loolu am na cosaan wala léegi déedéet loolu xaw ma ko hmm. euh, allahumma ne euh, am na saxaaba yoo xamante ne mayoon na leen ñuy ñëw këram hmm. mooy ñi nga xamante ne ay mbokk mbokk lañ hmm. wala <coughs> dañoo am euh, ak jege ñaale bu am wala boog ak ngorawante gu am seen diggante wala mu am saxaaba yi tamit ak de manière générale même buñ bokkul lool dañ daan ñëw di nekk ak ñoom moo tax nga gis saxaaba yi euh, li ëpp te par contre saxaaba yi radiyallahu anhum daanuñu ñëw kër yéen bi sallallahu alayhi wasallam tout le temps tout le temps tout le temps mm-hmm. loolu d'ailleurs aaya bi nga xam yaa ayyuhal ladhina la tadkhulu buyutan nabiyyi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. hatta yu'dana lakum mm-hmm. maanaam bu leen dugg ci euh, kër yéen bi sallallahu alayhi lu dul ñu jox leen ci ndigal moo tax am nañ nag ñoo xamante ne effectivement yéen bi sallallahu alayhi wasallam joxoon na leen ndigal ci ñuy ñëw ci moom mais am na ñoo xamante ne euh, dañ daan tase mais daanuñu ci jàkka ji ci jumaa ji wala yu mel noonu mais pas ci biir këram yi amaa di yërlu yërlu moom déedéet yërlu déedéet yërlu déedéet yërlu yonent bi sallallahu sax da koy tere parce que naa Jaabir radiyallahu anhu bu mu ko defee ba euh, di kii dafa jël euh, kii bant kii ni kii ko ci bunt bi ne ko ne ko yërlu maanaam tere ko ko jàjj ko voilà jàjj ko ci loolu fekk boobu dafa ñëw kii ñu ne mu ne ko kooku kon la mu ne ko ana man la mu ne ko ana ana maanaam man la man la bu buñ nee la kooku kan la mën a diw mais doone man a voilà man a yow a kan voilà donc euh, euh, déedéet déedéet yëndu gi déedéet loolu amul wallahu ta'ala waaw mais loolu pour ay cause ay ay ak ay jamono yu spécifique la maanaam du ne tout le temps tout le temps moo tax mu ne wala mustanisiina li xadis mu ne xayra naaziriina inaahu wala mustanisiina li xadis lu dul xanaa ngeen di maanaam toog rek di xaar waxtu woo xamante ne bokkut ak waxtu wu ñu leen woo maanaam te bu amee invitation day am moment boo xam ne yent bi saa sàmm moo leen di wax ne waxtu sàngam la ko alxuraan nag moo tax mu teel leen ne ñii bañ di teel a ñëw bu ñu leen benn moment maanaam te loolu day dox ci presque ci ñëpp mënuñu la invité añ yow nga ñëwu dix heures non waaw mais même boo budul ndekki sax añ à partir de midi treize heures à peu mais mais ñëw dix heures fekk yow añ lañ la invité wala reer nga ñëw midi di xaar déedéet moo tax yàlla nag inna zalika yu'zi nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa yastaxyi minkum wallahu la yastaxyi min al xaq voilà loolu day day day day lor yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba pare day am kersa ci wax leen ko maanaam bi gis ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam li aju ci ay mbiri boppam daanu ci nekk koo xamante ne dafa dafa dafay am benn virulence foo gisee mu am benn virulence nga xam ne lii moom foog dana ko wax mooy mbir mi dafa aju ci diine voilà waaw bu pare après insha allah waaw wallahu taala alam beneen mooy xepanaan ala ann bila si jàpp waaw boobu kan moo ci yokk loolu ci riwaaya bi la bokk ci ci xadis bi la bokk ci boppam sayyidatu Aisha radiyallahu taala anha moo ko nettali waxe ko noonu moo ko nettali na xersan ala an yanzil al kitab an yanzil al hijab wala yunzil al hijab wala yunzil al hijab moom moo moom moo ko waxee noonu voilà maanaam ngir nettali cause bi tax maanaam day prouver day wax li tax Seydina Omar radiyallahu ta'ala doon def loolu voilà parce que moom fekke na ko xam na jamono ji nan la demee xam na lan moo tax moo mu nettalee ko noonu moo tax alxuraan ah, ànd ak ne muuru na waaye xàmmee na ko quand même bu mujj bi mooy ci wàllu ci buntu tegginu xam-xam. maanaam léeg-léeg ci biir jotaay bi. Mm. moom nga wax benn baat mm. xam loolu ndax am na ay danger wala. non su fekkente ne après du du dérivé du dérivé loolu amul problème mm. voilà du dérivé loolu amul problème yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan wax. ci biir jotaayu nit ñi maanaam ba reetaan mu ne xattaa ba def na waa ba digg jëm yi di seen maanaam ngi gis ne léeg-léeg kon loolu du aay su fekkente ne ëppul mais li garaaw moom mooy mooy mooy foogu bari ak di wax du bari si na imaam Yazid Yazid ibn Harun bi ñu wax ni rahimahullah ak ni ko xamee woon noonu par exemple dafa bari woon lu doon kaf ak lu mu doon kéegee mais ci kanamu imaam Ahmad ibn Hanbal jamais mu def ngir xorma gu mag bi nga xamante ne moom la ko joxoon waaye day gis saxaaba yi radiyallahu ta'ala maanaam foo ak maanaam di wax parce que yeneen bi sallallahu yëpp dañoo sacré kon boom buy waxtaan ak saxaaba yi radiyallahu anhu ak yu mel noonu ba ñuy reetaan ñu ne day ree ba dëgg ji feeñ xam nga loolu mënta ne maanaam loolu xeetu waxin la rek maanaam feeñ na reetaan na ba moleer yi fii di feeñ dëgg ji mooy moleer yi loolu mënta ne nit mënta yaatoo gémmiñ di ree ba moleere fii di feeñ maanaam ne waxinu day maanaam ngir ne ree na ree gu gu gu gu gu yaatu loolu rek lay teg mm-hmm. euh, loolu mooy ne kon mbir mii tax maanaam loolu am loolu garawul mm-hmm. mais li garaw mooy mu nekk loo xamante ne day permanent et que saa su ne la et que dootuñu jëlee ci mbir mi au sérieux mm-hmm. loolu foofu lay garaaw mais surtout loolu du amul benn problème wallahu ta'ala a'lam

bu dee àll bi la euh, li pour tënk bu dee ci àll bi la borom xam yi wuute nañ ci naam waaye li dëgër li gën a dëgër insha allah mooy ne bu dee àll bi la wala foo xamante ne amul benn espace sa diggante ak xibla bi bu boobaa ci lañ koy tere ci lañ koy tere ci lañuy tere nga jublu xibla bi wala nga war ko ginnaaw mais su dee par exemple ci toilette lañ ne bu boobaa du am problème mais am na beneen affaire bu ci am te loolu mat na bàyyi xel ci masala boobu parce que dañ ko fàtte woon a préciser wala sax fàtte wuñ ko woon mais peut-être que laaj bi moo tax ñu ñu war ko wax mooy ne li ñuy wax maanaam toilette bi il faut mu mu nekk à taille maanaam mu bañ a nekk comme par exemple salle bii nii bu ñu ko defoon ne moom mooy toilette bi lool dootu ci dootu ci valable jublu xibala beg ñàkk ceeg jublu lool dootu ci valable parce que day mel ni àll la pour mu mën a valable il faut mu nekk loo xamante ne bu ñu tegee ñetti xasab lay doon lu war a tolloo ñetti xasab à un mètre cinquante après un mètre cinquante bu doxee sa diggante ak xibla bi dootoo mën a jubloo ci xibla maanaam ak ak euh, ak mur bi wala bunt bi wala dara dox sa maanaam dara doxul sa diggante ak xibla bi ci lu tolloog lu toll noonu dootu mën a nekkati parce que bu boobaa parce que il faut que xam nga tey foo mën a nekk ci àll bi parce que loolu masala boobu li ko indi lii rek mooy foo mën a nekk ci àll bi faaw sa diggante kaaba gi am lu fi ne maanaam lu mu sori sori sori di nga imaginer ni am na ay kër ay dëkk ay yeneen ak yeneen yu wax sa diggante ak kaaba ay garab et donc ce qui veut dire que ñu mën a natt borom xam-xam moo tax ñu yitte woo masala boobu maanaam foog ñu mën a natt léegi lan mooy distance maximum bi nga xamante ne moom la ñuy nattee loolu loolu moom moo tax ñu ñu natt ko ci loolu maanaam xiyaase ko ci julli moo tax ci toilette yi doo ci mën a julli mm-hmm. mais par exemple àll bu nekkee ndand foy foy nga dem ci àll bi mm-hmm. tuur ndox ci wet gi wala dem àll ci wet gi mën ngaa julli ci wet gi mm-hmm. mais ban distance mooy li nga xamante ne dañ naan toilette kenn du ci julli wala ñu ne lii kenn du ci <laughs> wala ñu ne boo nekkee ci toilette waroo jublu xibla bi maanaam wa maanaam mën ngaa jublu xibla mën nga koo wan ginnaaw su fekkee dañ ko tabax mooy il faut ñu natt ko ñu natt ko ci comme fi ñuy teg saatir maanaam nit ki tey bu sujjóotee fi muy ne boo ci tegee lu war a tolloog xasab doy na xasab mooy nii kuddi soo ko ci tegee loolu mooy li mooy comme julli rek buñ naan julli waru ñoo jaar sa kanam ku jaar sa kanam am bàkkaar distance bi du du du fële ak fii voilà voilà euh, voilà et que sobe amu fa mais mais su fekkente ne distance taille yooyu la toll taille yooyu noonu la toll dañuy daal di dañ koy daal di sipp après mm. parce que surtout boo amee feneen foo ko mën a jullee mm. loolu moom moo tax il faut ñu différencier loolu bu wax wallahu ta'ala a'lam sur, sur, le côté, sur mmh. mooy mais loolu lii moo wax nii mënuñu wax kenn ne ko obligé lii nga war a jàpp ngir ne borom xam-xam yi ci lu njëkk ci ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi dañ ciy wute ba tey jii borom xam yi dañu wute ci masala boobu kon mënuñu ne kii il faut pas mu def lii kii il faut mu def lii dañuy wax rek ne lii moom moo am masala bi ñun nii lañ ko gisee ginnaaw bi ñu xoolee mazahib bi borom ko nii lañ ko doxale waa ngir bi li lañ ci wax et cetera ak lu mel noonu rahmatullah alayhi le troisième c'est ouais non non non non deux yi bu njëkk bi moom mooy voile bi mhm. boobu dafay dafay làmboo voile bu normal bi ak bu intégral bi mhm. deuxième bi ci def moom mooy buñ leen de voilà buñ leen dee laaj dara mais dañ koy def ci ci maanaam dafa war a am ci kiiraay bu nekk ci diggante ñetteel bi moom mooy ne euh, mooy mooy ñu toog ci kër gi mooy ñu toog ci kër gi waaw mais loolu ba mu des bu ñu amee aajo voilà ba mu des suñu amee besoin c'est-à-dire que s'il besoin ñu dem defi ko pour seen aajo yi moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu anha ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na léegi jox jox nañ leen nag ndigal ci ngeen génn ci seen pour seen aajo yi voilà maanaam toog génn noonu rek ne da ngay doxantu noonu kefe kese kese voilà tambabalu noonu rek loolu moom la ñu tere voilà allahu ta'ala voilà sourate Ahzab la ñaari aaya la ñëw am na tam aaya bu nekk sourate Nur buy wax loolu wallahu taala alam waaye euh, ay yi nga xam ne moo concerné woon sourate nekk wallahu taala alam jeex na wala des na benn non non non ah, ah, d'accord waa da ngay sotti ndox fii da ngay gis gis nañ ko naam wax nga dëgg ci xaalis bi ñu gis ci jotaay bi wees da sotti ndox ci loxo bi après nga koy sotti ci tànk bi léegi nag après foofu ndax frotté bi farata la ci wala déet loolu day dépendre ci mazhab yi boroom xam-xam yi dañ cee wuute rahmatullah Maliki par exemple rahmatullah ñoom dañ jàpp ne farata la ci Euh, am amma ñeneen ñi ci des mooy jumhur Hanafi Shafi'i ma ah, Hanabila rahmatullah ñoom jàpp nañ ne du farata mais boo ko sottee maanaam après li ci des moom problème parce que d'ailleurs pour des problèmes de praticité maanaam mais li nga xam te ne d'accord nañ ci moom mooy ne di jooju ko loolu sunna na maanaam loolu ñëpp d'accord nañ ci c'est-à-dire que bu ñu jëlee ndox fii may sotti di raxas sama loxo di di bombaale di raxas di bomb loolu sunna na ba keroog muy muy tooy. loolu sunna la léegi mu def fi nga xamante ne moom mooy wuute beneen wuute bu ñu am loolu dinañ ci ñëw insha allah ci hadith Seydina Usman bi radiyallahu ta'ala anhu ak hadith Seydina Abdullah ibn Zayd mooy ndax raxas ko ñetti yoon moom mooy sunna wala raxas ko benn yoon ba mu set rek mooy sunna loolu tam wuut borom ko xam yu wuute nañ ci rahmatullah mais loolu daan ci ñëw insha allah buñ seetee wallahu ta'ala a'lam voilà c'est ça maanaam loolu yàq ndox la tudd mais mën nga tibb mais même mais bu ndox mi ndox mi mais mën ngaa ubbi robinet bi léegi nooy def après mais ak mais gauche mais gauche mais waaw nga raxase ak mais gauche nga raxas sa tànk ak main gauche waaw mais mais non mais loolu nga dul def mm-hmm. robinet bi nga war sa bàyyi muy couler da nga koy kii ubbi mais lu tax <laughs> bon après après xool xoolal noo defe mais mais mais J'ai tenté, parce qu'il faut le vérifier, aller la работе jurisprudență ñëpp ñooy daanu ñëpp duñ daanu am na ñuy daanu am na ñu dul daanu. waaw nga def loolu tamit baax na. mais entre les lois xàll baaraami loxo yi ak xàll baaraami tànk yi ah xàll xàll mooy xa mooy taxlil nii def ni voilà bu dee baaraami loxo yi wuute nañ ci bu dee fuqaha maliki rahmatullah ñoom dañ jàpp ne loolu farata la bu dee mooy mooy taxlil bayna al asabi man bayna asabi al yadayn kanta bu fekkente ne xal baaraamu tànk yi nga xamante ne ñooy maanaam baaraamu tànk yi loolu euh, euh, loolu ñoom ci seen bopp sunna la sunna lañ ko jàppe tekkantal gi nga xam ne moom lañ def nag li tax ñu def ko mooy dañoo gis ne baaraamu loxo dafa ubbeeku alors que baaraamu tànk yi dafa gën a tëju moo tax ñu def différence boobu këni bee du jar ñu koy ñu koy ñu koy xàll alors bii day jar ñu koy xàll mm-hmm. euh, mais ala xaalan def nañ ko sunna considère nañ ko comme sunna maanaam yóbbuwuñ ko ci niveau farata mm-hmm. comme ñeneen ñi ci def ñi nga xam ne yóbbuwuñ ci niveau farata xàll baaraamu kii moom lañ la doon wax naan ci bayit boobu alqaxtaani li mu wax rahimahullah bi mu doon wax naan euh, addalku wa taxliidu sunnataani mm-hmm. wa huma inda malikin fardaani xàll maanaam ak joññu mm-hmm. ñaar yooyu ay sunna lañ moo mm-hmm. leen ngiir yi dañu wax ne sunna lañ mm-hmm. ci ngiir yi Malik kese rahmatullah am lañu wax ne ñaar yooyu ay farata lañ waaw loolu yooyu yëpp dinañ ci ñëw nag ala yoo xam ne après mën nañ cee ñëw mais mais mais xam naa xàll sikkim bi tamit euh, loolu tamit euh, ñoom ñëpp d'accord nañ ci ci wala boog am na ñu ci wax am na ñu ko ñu ko ñu d'accord ne man wala boog d'accord nañ ci ne du farat ba mu def su dee sikkim bi dafa fattu wala fattul maanaam moom su dee du fattul d'accord nañ ne du farata mais su dee fattul mm-hmm. su dee dafa fatt plutôt su dee dafa fatt su fattul ci lay nekk farata mm-hmm. mais loolu après masala yooyu dinañ ci ñëw insha allah mu ci tollee kenn dañu xaw a yàkkamti masala yi mm-hmm. dinañ ci ñëw yëpp dinañ ci ñëw insha allah allah ta'ala la wa sallallahu ala sayyidina